أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن إنا جعلنا في أعناقهم أعلالا إنا جعلنا في أعناقهم أعلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر إنما تنذر من اتبع الذكر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره فبشره بمغفرة وأجر كريم صدق الله العظيم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 alayhi rahmatu wa ridwanul bari ci sunu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabu fadl istiqbalil qiblati yastaqbilu bi atrafi rijlayhi baabu buntu fadli gëneelu gi nga xam ne moo nekk ci istiqbali dëgmal al qibla jublu ci qibla bi mu daal di teg ne moom imam al Bukhari rahimahullah mu ne yastaqbilu bi atrafi rijlayhi dafay jublu ci cati maanaam dafay jublu ànd ak cati cati tànkam yi ah, te loolu gisoon nañ masala boobu ak teqantali ci borom xam-xam yi wax rahmatullahi alayhim te gisoon nañ ci ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne lii farata moom mooy ni tànk yi jublu xibla naka noonu gisoon nañu kon ci suñu jotaay bi weesu hadiisu sayyidina Anas ibn Maalik bi radiyallahu ta'ala anhu ci yeneen ñaari riwaayaat yi nga xamante ne moom la ko indi mi nga xamante ne maanaam euh, te te te loolu yëpp muy wax naan moom yeneen moom mu ne yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa wax ne umirtu an uqaatila an-naas hatta yaqulu la ilaha illa allah fa idha qaaluha wa sallaw wa sallu wa sallaw salatana wa istaqbalu qiblatana wa dhabahu dhabihatana ci beneen riwaaya wa akalu dhabihatana faqad xarumata alayna dima'uhum wa amwaluhum illa bi haqqiha wa xisaabuhum ala mu ne dañ ma digal ma xeex ak nit ñi mbete xanaa ñu wax laa ilaha illa suñ ko waxee nangoo te julli suñu julli naka noonu ñuy jublu suñu xibla yi noonu ñuy rendi suñu ndax wala boog ñuy lekk suñu rendi boobaa day daal da da dañuy daal day daal di xaraamal ci ñun seen seen seen deret ni ki noonu seeni alal lu dul xanaa waaye nag caytu seeni kooku day delluwaat ci borom bi subhaanahu wa taala ci benn riwaaya mooy fa huwa al muslim ma lil muslimi wa alayhi ma lil muslim kooku nag moom mooy jullit bi boobaa li war jullit bi daf koy daal di war li ñeel jullit bi boog daf koy daal di ñeel naka noonu li war jullit bi daf koy daal di war gisoon nañ ci baabu qiblatu ahli al-madinati wa ahli ash-sham wal-mashriq laysa fi al-mashriq wala fi al-maghrib qibla qiblatu maanaam buntu bi nga xam ne moom mooy wax ci wàllu qiblatu ahli ahli al-madinati wa ahli ash-sham maanaam waa madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ak waa Sham ak naka noonu ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa penku wala bokk waa waa penku te gisoon nañ li nga xamante ne moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala wax ko ci bi weesu mu tekki ne penku bi niki noonu sowu bi amul qibla te loolu waa ahlu waa Madina moom moo tax muy wax mu ne ngir wax ji yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ne la tastaqbilu al-qiblata bi gha'itin aw bawlin walakin sharriqu aw gharribu te waxoon nañ la ne qaa'ida la ci imam al-Bukhari rahimahullahu taala bu waxee wa qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam wala li qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam loolu li muy tekk mooy ne xadis boobu dana ko indiwaat ci biir Sahih bi fii nag indiwaat na ko naka noonu indi woon na ko ci xadis Seydina Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne gisoon nañ ko ba tey ci boobu buntu. mi mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax daf sallallahu alayhi wa sallam dafa ne idha ataytumul gha'ita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin sharriqu aw gharribu mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne boo leen dëgmalee qibla maanaam boo leen jubloo ci qibla bi bu leen ko won gat bu leen bu leen boo leen dee dem ci wanag bi bu leen jublu ci qibla bi naka noonu bu leen ko wan bu leen ko dummóoyu waaye féete leen penku te ngeen féete sow loolu gisoon nañ masala yi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekkoon te bokkoon na ci masala yi yooyu gisoon nañ ko ba njëkkee gis xadis bi ci kitaabul ci kitaabul wudu mooy ne su fekkente ne nit ki dafay euh, jublu dafay euh, mooy ne bu fekkente ne maanaam jaamu yàlla yi nga xamante ne dafa aju ci bërëb wala boo mu aju ci jamono loolu day dellu ci wax maanaam bërëb bu nekk ak jaamu yàllaam waaye du maanaam jaamu yàlla bi day maanaam bërëb bu nekk daf ci maanaam dafa am maam day jagoo wax yi boppam wala boog bërëb yi boppam masalan tey julli bu ko borom bi subhaanahu wa taala waxee maanaam comme masalan hadith bi bi nga xamante ne euh, yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni jublu boo leen demee ci wana bi bu leen jublu xibla niki noonu bu leen ko dummóoyu loolu li muy tekki moom mooy ba bare daal ci teg ne waaye nag féete leen fenk wala ngeen féete sow loolu mooy waa Madina ak képp koo xamante ne dafa am maanaam da dañoo taxaw da dafa da seen xibla dafa taxaw taxawaay waa Madina wala waa Sham amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy eh, masalan ñi nga xam ne ñoom ñooy waa waa waa waa waa waa Ndakaaru masalan ñoom bu ñoom mënuñu leen wax sharriqu aw gharribu mm-hmm. maanaam kon wax ji ñooñu du ñoom beneen beneen wax mooy daal di aju ci ñoom masalan tey bu fekkente ne tamit naka noonu bu fekkente ne dañoo wax ne euh, nañu julli julli juróom julli juróom yooyu képp kenn moom dañ koo waral ci moom waaye masalan tey ñun munuñu ne comme dañoo bëgg de ah xam naa ne daal bu ñu xaaroon ba waa Madina di julli wala waa Makka di julli comme léegi direct yi am na daal ñu daal di taxaw di jullee doog ñoom hmm. loolu du tamit du mën a hmm. lu tax ngir ne julli gi dafa aju ci jamono hmm. wala mu aju ci bërëb maanaam lépp loo xam ne dafa aju ci jamono wala mu aju ci bërëb boobu jaamu yàlla day nekk loo xamante ne kenn day aju ci localité wu ña koy wax ña koy hmm. naka noonu maanaam yooyu noonu ak kaayida yi ci aju ak wax yi nga xamante ne moo ci aju gisoon nañ ko hmm. ci bi ñu tollee ci xadis boobu mu ne al imam sayyidina Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu daal nañ fa qadimna Sham fa wajadna marahida bu qibla al-qibla fa nanharifu wa nastaghfirullaha ta'ala maanaam mu ne euh, moo tax ba ñu demee Saam euh, ñu daal di fekk xibla ay ay wanag yoo xamante ne dañ koo tabax mu jublu ci xibla ñu daal di jéng daal di jéggalu borom bi subhaanahu buur yàlla subhaanahu wa taala naka noonu gisoon nañ baabu qawlillahi taala wattaxizu min maqaami ibrahima musalla bunt bi nga xam ne moom la buur yàlla wax borom bi subhaanahu wa taala ne na ngeen jàppee maqaam ci maqaama Ibrahima ngeen jàppe ko maanaam julliwaay loolu gisoon nañu ne loolu mbir mi day daal di aju ci fan nga nekk bu ko defee nga jàppee ni loolu mooy maqaama Ibrahima maanaam kon aaya bi dañ koy jëfandikoo waaye bu ñu xoolee firikatu alquraan yi wuute yi nga xam ne moom lañ ci wuute yëpp day dellu ci nit ki fa mu nekk ak fa mu taxawee bu boobaa mu daal di jàppee ni loola mi koy mi ngi mi ngi jëfandikoo aaya bi bu boobaa loolu moom gisoon nañ ko ak firiwin yi nga xamante ne moom la ci borom ni xam-xam yi rahmatullahi alayhim firi gisoon nañ tamit maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi maanaam ne sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma laaj biñ ko laajoon ndax nit koo xamante ne dafa am jote ci umra dafa dafa tawaaf kaaba gi ba pare laataa muy def euh, muy baagante diggante Safa ak Marwa mu daal di jote ak soxnaam ana loolu lan moom mooy acte bi mu ne leen yenent bi de sallallahu alayhi wa sallam la mu def mooy dafa tawaaf kaaba gi juróom-ñaari yoon gannaaw ga mu daal di julli ci ginnaaw maqaama bi te mooy maqaama Ibrahima alayhi salaatu wa salaam ñaari rakka ginnaaw gi mu daal di tawaaf li nga xamante ne moom mooy maanaam mu daal di baagante diggante Safa ak Marwa maanaam lim ci nam moom mooy juróom-ñaari yoon te wa qad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana dëgg-dëgg doy na leen ci yenente bi nekk na ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallama dong maanaam li tax fii mu ne waqad kaana lakum maanaam ba bar daal fii rasulillah mu jiital eh, li ñu tuddee jar ak majruur maanaam mu daal di jiital eh, li nga xamante ne moom mooy fii gi mooy xarfu jar gi eh, rasulillahi mooy majruur gi maanaam mooy maanaam fii rasulillahi ñu jiital ko ci kaw uswatun xasana ndax wax ji moo na moo naroon a ne comme fi mu doon wax ci moom Ibrahima alayhi salaatu wassalaam na laqad kaana lakum fii fii fii laqad kaana lakum uswatun hasanatun fii ibrahima walladina ma'ahu waaye fii nag daf ne laqad kaana lakum fii rasulillahi la njëkke doog a wax uswatun hasana maanaam dëgg-dëgg ñeel na leen ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam bi muy wax ci maam ibrahima daf ne ñeel na leen royukaay bu rafet ci maam ibrahima alayhi salaam ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo àndoon ak moom te gëm ko waaye fii daf ne laqad kaana lakum ba pare dooga indi daal di indi fii rasulillahi gi dooga wax uswatun hasana maanaam moom ci sóoratul ahzab mooy ne yene fii rasulillahi lool day daal di jariñ bokk na ci li muy jariñ moom mooy xasr maanaam day tënk mooy yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dong kese rek mooy royukaay bu mat bi bu rafet bi loolu lay tegtale kon képp koo kon bu boobaa loolu la aaya di junju euh, laaj nañ mu ne ci beneen e, mu daal di ci teg nañ ñu laaj sayyidina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma mu daal di laa yuqarribannaha hatta yatufa bayna safa wal marwa mu ne bu mu ko jege de bu mu jege soxna si mukk mbete xanaa mu daal di tawaf diggante safa ak marwa loolu tamit e, maanaam kon loolu day daal di e, li nga xamante ne loolu bu boobaa li muy tegtale mooy kon maqaam Ibrahima bi moom muy bërëb bi nga xamante ne moom mooy fi xeer wi loolu moom mooy benn ñaareelu bi ci moom mooy bi nga xamante ne moom mooy hadith sayyidina Abdullah ibn Umar bi ba tey radiyallahu ta'ala anhuma bi ñu waxee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di dafa duggoon kaaba bi moom mu ne radiyallahu ta'ala anhu mu ne man de dëgmal naa kaaba gi man fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn ma fekk Bilaal mu daal di taxaw ci diggante maanaam ci diggante ñaari buntu yi maanaam li muy tekki baynal baabayni maanaam diggante ñaari buntu yi mooy diggante ñaari Euh, euh, maanaam ñaari batan wu bunt yi waaye tegtalewul ñaari bunt yi nga xamante ne ndax bu doon ci biir ñaari bunt yi diggante ñaari bunt yi la ne ndax booba kaaba gi bi nga xamante ne moom lañ ko tabax comme gisoon nañ ko ci hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu anha ci kitaabul ilm bi nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon budul woon li sa xeet wi sa gaay maanaam mooy waa Quraysh li ñuy doog a yéex li ñuy doog a dugg ci l'islam kon doon naa tojaat kaaba gi tabaxaat ko comme ni mu nekke woon ci qawaa'idu maam Ibrahima alayhi salaatu wa salaam te bu boobaa danaa ko defal ñaari buntu buntu bu ñuy duggee ak buntu bu ñuy génnee waaye comme que mbir mi demewut noonu maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu koy dugg kon buntu bi benn buntu booboo ko am maanaam développé ko kon ci la ñuy xamee ne lool moom moo demee noonu maanaam amma bu dee woon diggante ñaari buntu yi la. bu boo doon ne nam ko defee maanaam mooy diggante ñaari buntu yi la nekk kon bu boobaat ci biir lay ne maanaam mooy daa nekk kon ci biir kaaba gi ci digg bi te bu boobaa lool daa di ko dootul yanooti maanaam maanaam waaye nag moo tax ba pare bu doon loolu la kon du laaj du soxla muy laaj sayyidina Bilaal nan la mbir mi demee radiyallahu anhu dégg nga beneen bi ci des moom mooy ne te lool dañ koo fàtte woon a leeral ci jotaay bi weesu euh, ginnaaw bi ci des mu ne ma laaj ko mu ndax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam julli na ci kaaba gi muy eh, maanaam ci biir kaaba gi loolu gisoon nañu ne bi mu ne waaw julli na ci ñaari rakka diggante ñaari ponki miir yi maanaam bayna sariyatayn ñaari diggante ñaari ponki miir yi yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci ndeyjoor gi ñoo nekk ci ndeyjoor bi boo duggee gi fi féete dégg nga kon loolu moom tamit moom mooy eh, li nga xamante ne maanaam foofu la taxaw daal di julli daal di jublu kon ci eh, ci Euh, euh, jublu côté xajarul aswad maanaam loolu tamit waxoon nañ ne loolu day tegtale ne kon ci kaaba gi dagan nañu julli fa waaye masala bi nga xamante ne moom la ñu waroon a gis te mooy teqantal diggante julli ji maanaam julli bii nga xamante ne moom la fi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli julli naafila la ndax bu doon julli farata sayyidna abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma ci xadis bee lu wet di mbir moom ngir ne julli farata te julli farata yi benn moo ci nekk ñaari rakka muy julli suba te bu boobaa su doon lool la kon ñeneen ñi ci des ñëpp daañu rang ca gannaawam kon bu boobaa dañ ci xamee ne julli naafila la léegi nag gannaaw ba nga xamante ne mbir mi julli naafila la léegi laaj bi mooy ndax julli naafila dana dagal ma julli ko ci biir kaaba gi waaw wala déet loolu hadith bi moom moo tax borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci ne loolu dagan na maanaam ke ni ci biir kaaba gi loola dagan na léegi nag mu daal di def laaj bi nga xamante ne moom mooy ndax julli ci farata maanaam ndax julli ci kaw kaaba gi ak julli ci suufu kaaba gi ñoo yem maanaam mooy boo taxawee ci kaw kaaba gi nga julli fa wala boog nga julli ci suuf ñoo yem loolu tamit borom xam-xam yi rahmatullah alayhim daganal nañ ni mën ngaa julli ci kaw kaaba gi ba mu def ne fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ak fuqaha u hanabila rahimahumullah ñoom loolu euh, dañ jàpp ni gënut maanaam dañ ko sit ngir xorma bu mag bi nga xamante ne moom moo nekk ci kaaba gi beneen bi ci des moom mooy ndax julli farata mën naa nekk ci ci biir kaaba gi waaw wala ak ci biti loolu fuqaha u maliki ak hanabila itam rahmatullah ñoom dañ koo bañ fuqaha hanafi ak shafi'i rahmatullah alayhim ak li ëpp ci borom xam-xam yu njëkk yi rahmatullahi ala al jami' mooy borom jiir yu njëkk yi rek ñoom dañ koo daganal maanaam mooy li ëpp ci borom xam-xam yi ñoom dañoo daganal ne dañuy julli mën nañoo julli julli farata ci kaw kaaba gi wala ci biir ngir ne lan ngir ne foo mën a jublu rek yaa ngi jublu ci kaaba gi dégg nga am na yeneen masala yi nga xamante ne moom moo ci aju moom mooy boo génnee kaaba gi ci xajara bi loolu ah, mooy fi ñuy wax xatim bi tamit maanaam ci diggante boobu loolu julli gi dagan na loolu xam nañ ko loolu moom leer na loolu leeraloon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ hadith na Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu bi nga xamante ne daf doon wax naan yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu fa duggee dafa ñaan maanaam loolu bu boobaa maanaam ne lamma daxala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam al-bayta da'a fi nawaahihi kulliha wa lam yusalli hatta xaraja minhu maanaam kon mu gis ne moom mu wax ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu fa duggee dafa ñaan waaye ci wàll yëpp la ñaan waaye julliwul kenn kon bu boobaa dañ ci xamee ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam kon foofa. maanaam moom dafa wax li mu xam waaye li nga xam ne moom xam nañ ko mooy ñaan na ko te loolu day daal di dëgëral wax ni maanaam beneen xeetu firiwin bi nga xam ne mooy musallan mu tekki mu daan mooy bërëb bu ñuy ñaanee loolu bu boobaa tamit beneen maanaam boobu lay indi beneen bi ci des bi nga xamante ne moom lay indi moo kenn ku ci nekk ci ñoom ñii wax am na sa wax am na foo ko teg waaye nee na waaye nag ba mu génnee fa lamma xaraja raka rakatayni fii qubulil kaabati wa qaala waaye ba mu génnee nag dafa daal di julli ci kanamu kaaba gi maanaam fi jàkkaarloog kaaba gi mooy ci jàkkaarloog buntu yi beneen bi ci def nag moom mooy euh, boo taxawoon tey beneen masala bi moom mooy tey boo doon nag da ngaa taxawee ci biir kaaba gi di julli ci biti maanaam mu am maanaam buntu bi ubbeeku maanaam maanaam da taxaw ci kaaba gi di euh, jàkkaarloo ak buntu bi ba pare buntu bi ubbeeku loola tamit xanaa euh, bi lay fuqaha xanaa bi lay rahmatullah alayhim ñoom daganal nañ loola voilà ngir ne euh, loolu ci kaaba gi la bokk ba tey donte sib nañ ko dégg nga <coughs> maanaam mu ne hadhihi al qibla lii moom mooy qibla bi maanaam moom mooy kaaba gi moom mooy qibla bi te fi mu jullee loola ci biir kaaba gi la bokk ci cosaan ngir ngir ne maanaam nit ki su jullee ci kaaba gi loolu lu mat a bàyyi xel la mooy wàllu bu fiiti ci biir kaaba gi rek julli nga te loolu tamit teqantal googu gisoon nañ ko tamit ci suñu jotaay yu weesu walillahi alhamdu wal minna léegi mu a baabu tawajjuhi nahwal qiblati haythu kaana baabu buntu at tawajjuhi jublu nahwal qiblati jëm ca qibla bi haythu kaana fépp fu mën a doon kom ni nga xamante ne noonu la borom bi subhaanahu wa ta'ala waxe wa haythuma kuntum fa wallu wujuhakum shatara fépp foo xamante ne jublu ngeen maanaam fépp foo xamante ne nekk ngeen fa rek na ngeen jub jëmal jël jël maanaam seen jëmm yi seen xar-xar bi ngeen jëmale ko ci wàllu kaaba gi maanaam kon loolu day tegtale ne maanaam foo mën a nekk ci adduna bi ak maanaam bërëb bi nga mën a ne moo xam ci suuf la wala ci kaw la ak foo mën a nekk maanaam fi nga xam ne moom nga war a jublu moom mooy ci xibla bi loolu inshaa allahu taala dinañu leeral ndax xibla boobu maanaam xibla bi lan moo koy déterminer ak lan moom muy déterminer jëmmi kaaba gi ci boppam ak lan maanaam fan moom mooy fi nga xamante ne dagan naa taxaw ak foo xamante ne daganul taxaw mm-hmm. maanaam mu ne wa qaala wax na Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu ci xadis boo xamante ne mi ngi ñëw ci kitaabul istizaan inshaa allah mu ne qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nee na istaqbilil qibla dëgmalal qibla bi jublul ci qibla bi wa kabbir te nga maanaam kon bu boobaa loolu hadith la boo xamante ne dina ñëw insha allah ci sala euh, ci hadithu euh, musii'u li salaatihi maanaam hadithu ka kookee nga xamante ne da doon ñaawee julleem loolu insha allahu taala danañ ci ñëw léegi nag fii bi nga xam ne moom la imam moom la moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ko dëgmalal xibla bi te na nga kabbar maanaam loolu dafay tëkkale ci anam gu leer ci ne li nga xamante ne moom mooy xibla bi Euh, dañ koy dëgmal ba pare doo ko kabbar kabbaru armal maanaam munoo maanaam bu doo kabbar ba pare doo ko jublu xibla maanaam xibla bi dañ koy jublu ba pare doo ko kabbar kabbaru armal sooy julli loolu nag bu boobaa daf ñuy daal yóbbu ci benn masala su fekkente ne tey maanaam te yeneen yi ci def dinañ ci ñëw insha allah mooy tey damay julli ma daal di jublu feneen fu dul xibla bi daal di kabbar te tey ko ba pare dooga dooga wëlbati ko jëm ci xibla bi daal di commencé tari sama faatiha ak yeneen julli julli yëpp mu daal di koy mël ci xibla bi ndax sama julli wér na waaw wala déet loolu borom xam-xam yëpp dañuy dëppoo rahmatullah alayhim ci ne sa julli wérul ngir yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax jii nga xam ne moom la wax ne ko dëgmalal xibla bi ba noppi nga doog a kàbbar loolu euh, kon moom al-Bukhari rahimahullahu taala euh, buntu bii li nga xamante ne moom la ci indi euh, ci ay xadis yëpp day tegtale ne moo xam julli farata la wala julli naafila ci cosaan mooy nga dëgmal xibla bi waaye nag am na léeg-léeg yu ñuy jéggale te loolu ti côté naafila bi insha allahu taala danañ ci ñëw te daan ñëw tamit ci masala yi nga xamante ne ñoom ñoo ci aju su fekkente ne damay jublu ci euh, dama damaa nekk ci tukki loolu mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi haddathanaa Abdullahi Ibn Raja te moom mooy Abdullahi Ibn Raja Ibn Omar dàkkantam daram nekk Abu Amr ñu naan ko tamit Abu Omar. al-Ghaddaani al-Basri rahimahullahu taala euh, moom euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala lay na ko ci saxiixam imam an-Nasaa'i maanaam te euh, moom imam al-Bukhari moo solo ci moom directement imam an-Nasaa'i ak imam Ibn Maaja rahmatullahi alayhi ma solo nañ ay xadiisam waaye dafa am ku dox seen diggante ak moom kon ci waa ashaabu kutubu sitta imam al-Bukhari dong moo solo ci moom te kenn doxul ci digganteem ak moom. imam an-Nasa'i ak imam Ibn Maaja rahmatullahi alayhima ñoo soloo ay xadiisam ñoom itam te kenn doxul ci seen te mu am ku dox seen diggante ak moom ak ñoom waaye euh, imaamu Muslim kon ak imam Abu Dawud ak imam at-Tirmidhi ñoom solo wuñ ci moom benn xadiis rahmatullahi alayhi euh, mi ngi génn àdduna deux cent euh, ci jeextalu Dul Hijja ci atum deux cent dix-neuf ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu qaala mu ne haddathana Israa'il mooy Israa'il ibn Yunus ibn Abi Ishaq as-Sabi'i maanaam moom doo surtout euh, Abu Ishaq as-Sabi'i la rahimahullahu ta'ala moom dàqantalam moom moo nekkoon Abu Yusuf mi ngi génn adduna 160 wala 160 i ñoom année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom waa ba waa Kufa la maanaam kon sër sëriñu imam al muy a euh, euh, Abdullah ibn Rajab rahimahullahu taala moom waa Basra la amma Israa'il moom waa Kufa la mu ne an abi Ishaq muy maamam abu Ishaq as-Sabi'i rahimahullahu taala muy Amr ibn Abdullah ibn Ubayd moom moom waaye mi ngi gën a siiwee ci dàqantalam ni muy abu Ishaq as-Sabi'i al-Kufi rahimahullah moom mi ngi gën a adduna vingt-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di dund téeméeri at génn adduna cent vingt-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom te xadisam ñi ngi ci kutubu sitta comme sëtam bi Israa'il tamit xadisam yi ñi ngi ci kutubu sitta anil Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu anhuma maanaam kon muy saxaaba bi bu boobaa ñu daal di gis ne kon bii tamit dafa bokk ci rubaa'iyatul imaam al-Bukhari yi rahimahullah maanaam mooy ñoo xam ne ñeenti nit ñoo dox ci digganteem moom ak yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy Abdullah ibn Raja Israa'il Abu Ishaq as-Sabi'i ak al-Barra ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu Seydina al-Barra ibn Azib moom Abu Ammaara moom mooy dàqantalam wala boog Abu Amr dañ koy wax tamit Abu Tufayl al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu mi ngi génn àdduna 72e année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi euh, wa sallam moom waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam fekke na xare Uhud Euh, naka noonu maam ci euh, euh, wàcc nekkoon Kuufa bokkoon ci ñi nga xamante ne tamit bisu Badar dañ koo jàppe woon kom gone moo tax xiixut waaye li ko dalee ci Uhud moom ci la dalee ànd ak Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ci ci mboolem xare yi moom bokk na tamit ci li mu ràññee ko moom mooy comme abadila la di doomi sahaaba radiyallahu ta'ala anhu moom Seydina al-Barra ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu ci ci ci am na trois cent cinq hadith moom moo nekkoon musnadam imam al-Bukhari ak imam Muslim dëppoo nañ ci vingt deux hadith ci ay haditham imam al-Bukhari wéetoo na ci quinze hadith ci hadith Seydina al-Barra ibn Azib radiyallahu ta'ala anhuma imam Muslim wéetoo juróom benn hadith ci ay haditham radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala moom nee na kaana na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa hadith bi gisoon nañ ko ci hadith numéro 40 ci kitaabul euh, kitaabul iman kitaabul iman euh, baabu as-salaatu min al iman ah waaw kay hadith boobu la maanaam mu ne kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam salla dafa julli nahwa ci wàllu jublu baytul maqdis baytul maqdis loolu moom moo tax baytul maqdis mooy jumaay euh, jumaay Jérusalem bi mboobu tamit bokk na ci li nga xam ne moom lu moo tax ñu koy tuddee léeg-léeg euh, moo tax ñu ko ñu tuddee koo ñaareelu xibla bi mm. maanaam ñu naan al al moo tax bu ñuy wax alqiblataani ñaari xibla yi mm. loolu moom moo tax borom xam-xam yu rahmatullah alayhim ci hadith sayyidina abu ayyub al ansari bi ñu weesu mm. radiyallahu ta'ala anhu ñu wuute ndax xibla ñaari xibla yépp la yeneen bi di wax sallallahu alayhi wasallam ne bu leen ci jublu wala boog benn xibla bi te moom mooy kaaba gi la waaw wala déet waaye baytul maqdis ndax nekkoon na xibla ci xibla yi juli ñi hmm. waaye nag borom bi subhaanahu wa ta'ala bi mu gisee yenente bi sallallahu alayhi wa sallama na mu leneen lool moom moo tax mu daal di koy euh, mu daal di mu daal di koy soppi mu daal di wax ne euh, jublu na fa sittata sittata ashara maanaam fukk fukk ak juróom aw wala boog sab'ata ashara hmm. fukk fukk ak juróom ñaar shahran ci ay weer hmm. lool nag sikki sàkka la boo xamante ne ki nga xam ne moom moo ko wax mooy Seydina al-Barra ibn Azib radiyallahu ta'ala anhuma moom moo moom moo wax fukk ak juróom benn wala fukk ak juróom ñaar borom xam-xam yi rahmatullah alayhim li ëpp ci ñoom ñoom loolu d'accord nañ ci waaye nag li nga xamante ne maanaam ñenn ñu bari dañu wax ne fukk ak juróom benn weer la ñeneen ñi ne fukk ak juróom ñaar la waaye xaqiiqatan euh, dañuy gis ne wax jooju yëpp ñi wax lii ak ñi wax lee yëpp benn mbir bi lañ wax ngir lu tax ngir ne yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam rabiul awwal maanaam weeru gàmmu ci la demee euh, ci la ci la gàddaaye maanaam gàddaay gi ci weeru gàmmu la ko defee euh, moom ci la yegg ma ci la dem Madinatul Munawwara ci la ci yegg tamit ah sallallahu alayhi wa sallam naka noonu euh, bu ñu demee ba ci rajab maanaam ci rajab ci ñaareelu wi at ci gàddaay gi ci rajab foofu la la la la la la. Euh, la la aaya bi wàcc maanaam ngir wax ne léegi jublul qibla maanaam jublul kaaba ga maanaam ci fukki ci genn wàllu wàllu weeru rajab bi maanaam kon bu ñu xoolee loolu dañuy gis ne loolu yëpp boo bàyyee fan yi nga xam ne moom mooy fanu rajab yi ak fanu rabiul awal yi njëkk yi nga bàyyi ko daal ni du ma leen compter waale boobaa day daal di nekk fukki weer ak juróom-benn soo leen compter waale mu nekk fukki weer ak juróom-ñaar maanaam loolu moom indi différence bi. voilà loolu moom moo tax euh, te loolu mooy li nga xam ne moom kon dañuy gis ne wax jii nga xamante ne moom la wax amaan na tax li gënoon a yanu maanaam mooy ñu bañoon wax ni sikki sàkk la mhm. waaye ñu ne rek daf koo nattale maanaam ne la bu la neexee nga ni fukki fan la ak juróom benn mhm. su la fukki weer la bokk ak juróom benn bu la neexee nga ni fukki weer la ak juróom ñaar mhm. maanaam ngir boo ne dañuy bàyyi xel li nga xamante ne moom mooy Euh, weer yi nga xam maanaam mooy fan yi nga xamante ne ñoom ñooy mooy bu ñu boole mooy inclus wala exclus rek mhm. voilà inclus wala exclus mhm. dégg nga maanaam mu ne wa kaanate nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yuhibbu doon sopp an yuwajjaha an yuwajjaha mhm. ci ñu jub jubluul ko ilal kaaba ca kaaba ga maanaam loolu tamit day daal di wane màggaay yi nga xamante ne moom la màggaay yi kaaba gi am beneen bi ci def moom mooy baytul maqdis ànd ak moom mooy néegi yàlla bu sell ba ànd ak loolu yëpp ba nga xamante ne takkul daray tilim ànd ak loolu yëpp borom bi subhaanahu maanaam te ànd ak ne alquran nee na allati baarakna hawla maanaam mooy néeg boobu nga xamante ne dañoo barkeel mboolem li nga xam ne moo ko wër maanaam loolu euh, ànd ak loolu yëpp borom bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xolam ci kaaba gi la dëgmal te loolu day tegtale ci anam gu leer bu ñu xamee ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam xolam jëmul ci keneen ku dul yàlla dañuy xam ne kon kaaba gi mooy place bi nga xamante ne moom mooy feeñuwaayu borom bi subhaanahu wa taala ci xol yi di ca jublu maanaam moom mooy ne nit ki loolu boo mooy xikma bu mag bokk na ci xikma yu mag yi nga xam ne ñoo nekk ci bu ñuy jublu ñu jublu la maanaam ñu jublu kaaba ga bu ñuy julli ngir ne. Euh, Kaaba ga moom mooy centre bi nga xam ne maanaam xol xolu euh, xolu gannaaw ba mu nekkee xolu suuf si noonu la nekkee itam xolu leer yi nga xamante ne ñoom ñooy ballee euh, ci euh, borom bi subhaanahu wa te loolu ngir ne suuf soofu comme niñ ko waxe wax mooy suuf si jëmm yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ko mooñaalee hmm. loolu bokk na ci li nga xamante ne tamit moom mooy leeral màggaay boobu mooy ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy wax ngëneelu sóoratul Kahf bi bam naan ku jul ku koo jàng ajjuma borom bi subhaanahu wa taala dana def sa diggante ak kaaba leer goo xamante ne day sax ci seen diggante yéen ñaar diggante ajjuma bi nga ko jàngee ba ajjuma bi ci teg maanaam loolu day wane ne kaaba gi maanaam dafa am secret bu mag bu leeru feeñuwaayu borom bi subhaanahu wa taala bu ci nekk boo xamante ne nekkul ci beneen bërëb ci adduna bi ak bërëb boobu lu mu bërëboo maanaam loolu tamit bokk na ci ngëneel yu mag yi koy wane mooy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy wax ne julli boo julli benn rakka boo julli ci baytul maqdis dafay tolloog juróomi dafay tolloog juróomi téeméeri rakka yoo julli ci beneen jumaa ju mën doon hmm. waaye jumaa ju benn rakka boo julli ci sama jumaa ji sallallahu alayhi wa sallam madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam day tolloog juróomi Euh, day tolloog junniy rakka boo julli ci beneen bërëb bu mu mën a doon bu wuuteeg booba waaye jumaay kaaba gi day toll boo fa jullee benn rakka day tolloog téeméeri junniy rakka boo xamante ne mu ngi julli ci beneen bërëb bu mu mën doon loolu day teg tegtale ci anam gu leer ci maggaayu kaaba gi ak ngëneel gu màgg gi laaj bi nag moom mooy su fekkente ne madinatul munawwara foofu nga xamante ne moom mooy bërëb bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam naka noonu moom mooy bërëb bi nga xamante ne maanaam suuf soosu moom moo euh, moom moo ëmb jëmm ju tedd ji sallallahu alayhi wa alihi wa bu fekkente ne bërëb boobu ak ni mu teddee ni mu màggee donte mboolem borom xam-xam bi am na loo xam ne dëppoo nañ ci mooy ne suuf si fi gën a tedd ci mboolem bërëb yi existé ci adduna ak alaaka maanaam fépp rek bërëb yëpp bi ci gën a tedd mooy carré boobu boobu ma yenente bi tëdd sallallahu alayhi wasallam biir madinatul munawwara mooy bërëb bi gën a tedd moo gën a tedd sax aras bërëb boobu euh, léegi bu fekkente ne bërëb boobu moo gën a tedd léegi li ñuy wuute mooy ndax Makka moo gën a tedd Madina wala Madina gën a tedd Makka yooyu mooy wuute bi waaye bërëb bi ci jëmmi bopp moom wala wuute wuñ ci léegi laaj bi mooy waaw lu tax Kaaba gi am gëneel bu tollu nii ci kaw maanaam maanaam téeméeri junni fee junni bu boobaa tontu bi insha allah kaaba gi suuf soosu foofu mooy jëm yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci suuf soosu lañ ko defaree bokkut ma Medina nga xamante ne bërëb la boo xam ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam foofu lañ ko hmm. maanaam ñaar yooyu dafa wute te te moo tax maanaam suufu kaaba gi buñ ko xoolee suuf jëmm yeneen bi la ci boppam sallallahu alayhi wasallam wuute naag suuf si nga xam ne daa am bu jëmmam hmm. maanaam ñaari wuute yooyu insha allah amaan na loolu moom mooy euh, loolu insha allah mooy nekk tontu bi. Hmm. beneen bi ci des moom mooy ne kon maanaam lool day wane ne yeneen bi sallallahu alayhi wa borom maanaam boromam subhaanahu wa taala ndax ku jublu ci kaaba gi jublu nga ci borom bi mhm. subhaanahu wa taala loolu moom moo tax kon nag mu ne fa walli wajhaka shatral masjidil haram te loolu insha allahu taala daal ko gis ci lii ci dinañ ko gis ci hadith yi di ñëw insha allah ne képp ku nekk ci kaaba gi euh, ku jàkkaarloo ak yeneen bi ak kaaba gi di julli yaa ngi jàkkaarloo ak borom bi subhaanahu wa taala mu ne waaye nag bi nga xamante ne moom la borom bi moom la yenent bi sallallahu alayhi wa bi nga xamante ne moom la bëgg ñu jublool ko kaaba gi fa anzala mu daal di wàcce allahu bur yàlla ta moom borom bi subhaanahu wa taala wàcce qad nara taqalluba wajhika fi sama mu ne qad dëgg-dëgg qad dëgg-dëgg naraa gis nañu bi ku wajhika sa xar kanam gi fi sama ci asamaan si maanaam loolu tamit dafay tegtale ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam teggin gi nga xamante ne mooy teggin gu mag bi mu am diggante mag boroomam subhaanahu wa ta'ala subhaanallah xoolal laaju ko dara dafa taw rek le fait que maanaam mu xam ne dafa bëgg lii muy xool ci kaw di xool di di di di xool xoolam di jàllar maanaam muy xool ngir rek bëgg yàlla wax te néew ko waaye yàlla tey nga ma jublu léegi kaaba gi waxu ko loolu le le fait que mu koy xool di xool ci asamaan si maanaam mooy ne léeg-léeg ñàkk a laaj maanaam bu loolu léeg-léeg day am bërëb yoo xamante ne ñàkk a laaj ñàkk ñaan mooy gën ñaan gi képp koo xam ne da ngaa bàyyee sa bopp borom bi subhaanahu wa taala borom bi ci boppam nga jox ko sël nga jox ko ko nga tudd ko nga nekk di di fàttaliku yàlla di dellu ci moom subhaanahu wataala taala loolu bu fekkente ne moo tax ba ñaanu wala kersa gu mag gi nga am sa digganteek sa borom subhaanahu wa taala moo tere nga ñaanu loolu noonu borom bi subhaanahu wa taala lam lay jox muy ëpp doole la nga xamante ne moom la ko ñay ñaan ñaan maanaam kon loolu tamit beneen mbir la beneen bi ci des bi nga xam ne moom lañ ciy jàngee mooy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu mag gi mu màgg ci boroomam subhaanahu wa taala ba nga xamante ne subhaanallah le fait que rek maanaam benn mbir rek la def mooy du bëgg mooy borom bi subhaanahu wa taala dem defi ji loola maanaam ne ko ah xat naraa gis nañ ñun de xat dëgg dëgg naraa gis nañ taqalluba jàlla bi ko wajhika sa xar kanam fi samaa'i ci asamaan si mooy ne yow gis nañ la ngay xool ci asamaan si noonu ne a ah, rek borom bi ne falanuwalliyannaka qiblatan tarbaaha fa walli wajhaka shatral masjidil haram kon nag daañu la dëgg dañ léegi nag li ñuy def mooy dañ lay jubluloo ci qibla bi nga xamante ne moom nga gërëm maanaam yow li nga li nga kontaan li ngay bëgg loolu rek maanaam ne looloo la neex loolu lañ lay defal. fa walli wajhaka shatral masjidil haram kon nag jëlul sa jëmm ji nga jublu ko ci wàllu kaaba gi ki nga xamante ne moom mooy jumaa ja ñu xormaal nga fa aynama kuntum fa wallu wujuhakum shatara fépp foo xamante ne nag léegi nekk ngeen fa rek léegi yéen ñëpp la maanaam yenent bi moo bëgg de sallallahu alayhi wasallam borom bi ne yéen ñëpp lu yenent bi bëgg yéen ñëpp ci lool ngeen di ne maanaam kon yéen foo leen mën nekkati rek ju jël leen seen seen xar kanam yi ngeen dëgmal ko foofa loolu teg tegtale ci anam gu leer màggaay gi nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam màgg ci boroomam subhaanahu wa taala mu nekkoon nag moo lool moom moo tax fa tawajjah mu daal di jublu nag nax naxwal kaaba ci ja wàllu kaaba ga wa qaala wax na nag as-sufahaa way defe yi min an-naas ci nit ñi maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy way defe ñi hmm. euh, te defe gi nag moom mooy Euh, ñi maanaam defe ku defe ak ku dof du benn mhm. dof mooy ki nga xamante ne xàmmewul mënta ràññee diggante ci li muy wax la mu war a wax ak lu mu war ta wax wala la muy def la mu war a def ak lu mu war ta def mhm. euh, sànq rek ñu ngi ko doon waxtaane am na maanaam ñu bari dañoo foog ne dof mooy koo xamante ne du xam li muy wax wala xamul li muy def et xelam dañ ko yëkkati complètement mhm. déedéet loolu déedéet dof mooy koo xamante ne Euh, léeg-léeg moo tax dof di wax waxi nit nee na nit dof bi li mu wax wala li mu def ndekete doful hmm. maanaam fekk siis yi dof na mais sauf que ci biir ay waxam day wax lu jub jékki-jékki rek wax yeneen i mbir yoo xam ne waru ko woon a hmm. wala yeneen i mbir yoo xamante ne jubul hmm. wala boog mu wax di def def yu baax di def yu baax jékki-jékki rek def loo xamante ne waru ko woon a def wala boog maanaam ngir ne xelam amul dara ko tënk naan ko lii moom bu fa yegg maanaam loolu mooy dof dof mooy koo xam ne amul lenn lu loo xam dañ lii waroo faa yegg mm. am maa nag ki nga xamante ne moom dafa defe moom dadul mën a ràññee léeg-léeg mm. maanaam a ràññee lu baax ak lu bon wala boog dadul mën a ràññee li nga xamante ne moom mooy li gën ak li li ñu gën mm. looloo tax Seydina Omar radiyallahu anhu bi ko benn bi mu ne lan mooy boroom xel am kenn ku ne ko mooy ki nga xamante ne moom mooy mën a xàmmee lu baax ak lu bon lii jariñ ak lii lore mu ne ko déedéet borom xel mooy ki nga xam ne day man a ràññee diggante ñaari mbir yu baax ban moo ci gën a baax diggante ñaari mbir yu bon ban moo ci gën a bon ak diggante ñaari mbir yu yuy njariñe ban moo ci ëpp njariñ ak diggante ñaari mbir yuy lore ban moo ci mën a gën a lore hmm. maanaam kii man a xàmmee loolu koo koy boroom xel hmm. maanaam kon nga gis ne kii nga xam ne nag yëggut foofu moom kooku dafay defe maanaam moo tax euh, waxul ne dañoo dof dafa ne dañoo dañoo dafa dafa dafa dañoo defe hmm. loolu moom moo tax euh, kii yi Eh, jinne yi ne wa annahu kaana yaqulu safihuna ala allahi shatata mm-hmm. maanaam suñu waa ji defe ji te mooy iblis lañ doon wax mm-hmm. moom moom mi ngi wax ci yàlla ay wax yoo xamante ne wax yu di la wax yu rëy la mm-hmm. maanaam loolu eh, kon mu ne eh, ñooñu nag mu ne waxum te ñoom al yahud mooy yahud maanaam ñoom ñooy ñi defe maanaam loolu moom moo tax maanaam deefu leen jàppee ne danoo muus danoo lii de déet ah, ah. maanaam ndax ki nga xamante ne sëg njub sëg sër Muusaa yëpp mi ngi tegu ci njubati wala mi ngi tegu ci jéem a naxaate mi ngi tegu ci di jéem a tasaare waxul dul dëgg mi ngi tegu ci ci nooy nooy jëlee alalu nit ñi kooku kooku muusut de kooku dafa defe maanaam ndax dafa am différence entre ki nga xamante ne euh, dafa euh, euh, day xalaat ak ki nga xamante ne day calculer maanaam ciy réfléchir ak ciy calculer ñoom ñaar du ñu benn kii réfléchir tout le temps day xool naka lay def ba mbir yi baax no mbir yi et cetera wala yu mel noonu mm-hmm. kii calculer rek moom day xool rek maanaam moom baax naag bon na am na yooyu moom intéressé wu ko li ko intéressé mooy naka lay xoole ay intérêt mm-hmm. moom ay intérêt rek lay xool moom moom day calculer moom moom calcul mathématique lay def pour mën cee génn kooku ñoom ñaar ñooñu duñu benn ah. mm-hmm. dégg nga moo tax mu ne moo tax ñoom dañoo wax ne maa wallaahu ana lan moom moo leen dë dë du mooyuloo an qiblati mu wallif seen qibla allati bi nga xam ne kaanu nekkoon nañ alayha ci moom maanaam mooy kaaba ga kul waxal ne lillahi ñeel na te lool daf ne sa yaqulu sufaha alquran daf ko wàcce ne sa yaqulu sufaha min an-nas maa wallaahu na maanaam loolu tamit beneen kéimtaan la ndax xamoon na ni ñii dinañ wax loolu alquran wàcc ne danañ ko wax te loolu du yàgg sa yaqulu lu lu jege ci lañ koy waxee yow di fa bokk maanaam nga gis ne kon loolu tamit beneen mbir la boo xamante ne xam nga mënoon nañ ni alxuraan wàcc na wax ko kon non ñun nañ noppi buñ buñ ko waxati ñu weddi alxuraan déedéet alxuraan moom loolu bokk na ci kiimtaanam yu mag yi mooy bu nee nangam dana xew donte mbir mi ñi ko wax ñi ngi fii ñooñu dinañ def loolu te xoolal subhaanallah xoolal comme tabbat yadaa Abi Lahab imagine nga ni Abu Lahab ci suuf maanaam fi mu toll bu tuuboon rek. daal ne waa léegi comme xam sañ wax nii léegi man tuub naa dugg naa ci léegi baax na dangay gis ne kon day daal eh, eh, eh, mel ni lu contredire alquran waaye même xattaa jëmmi loolu ñëpp mënu koo fi mu toll alquran xam ngeen ak ab leen a ko wax na ci moom lu ne léegi iblis mënta nangoo tuub maanaam fi mu toll moom ci jëmmi boppam daa accepté ne lii alquran wax nii nii la lool bokk na ci kéemaane alquran yi waaw maanaam dégg nga moo tax mu ta sa yaqul dana wax kon asufa way defee ñi minan naasi si nit ñi naan ma wallahum ana lan moom mooy li loolu tamit day day tegtale ne hadith bii day tegtale ne aaya boobu di wax ñu yahuud yi la doon waxal ni ñoom ñoo ko wax mooy ma maa wallahuma lan moo leen dëw dum mooyloo an qiblati moo li seen qiblati allati bi nga xam ne kaanu nekkoon nañu alayha ci moom maanaam subhaanallah maanaam nga gis ni waxuñu sax maa wallal muslimuuna mais nag maa wallahum ñoom lan nga gis ne naka jekk dañoo am mépris ci ak maanaam xeebeel ak doyadal ci ci ci ci jullit ñi dégg pour euh, qul waxal ne lillahi ñeel na bur yàlla al mashriqu penku wal maghribu ak sow loolu moom moo tax ki nga xamante ne maanaam mooy ne penku ak sow yëpp yàllaa ko moom euh, kon loolu bu boobaa dañ ci daal di xamee ne kon affaire bi ajootul ci euh, fan la maanaam fan ngay jublu ak foo jubluwul nit ya yeneen yàlla ci boppam moom moom bërëb yi mhm. moom moom fu ko neex lay jubluloo nit ñi mhm. beneen bi ci des kon bu boobaa mooy ne kii soobu ci yoonu yàlla dëgg bokk na ci li nga xam ne moom la war a mandarga woo mooy warul dëkk penku warul dëkk soowu warul am fenn foo xamante ne fa lay féetale boppam mhm. en fait yàlla dafa daf koy def rek ne day juddoo bërëb sàngam mu màggi bërëb sàngam dëkk bërëb sàngam wala ñu mel noonu ci zahir nii waaye ci baatin dëkkul moom maanaam euh, comme ni alquran wax rek la sharqiyyatun wala gharbiyya du nitu penku du du du ku far penku du ku far soow mm-hmm. bu bokkul fenn yàlla nag moom moom penku ak soow mm-hmm. waaye moom moo tax adduna bi du fi moom dara mu moom dëkkul fenn amul fenn fu mu moom moo tax alquran ne comme que nag euh, xibla la mbirum xibla lay wax yàlla maanaam nit ki war te jublu ci leneen maanaam bu mu attaché wu ci ay liir ay bërëb bu mu attaché wu ci ay direction na attaché wu ci ki moom bërëb yi ak direction yi voilà muy yàlla borom bi subhaanahu wa taala moo tax yahdi mooy gindi man yashaa'u ku ko soob ila siraatin ci yoon wu màgg jub coow a mustaqim bay aji coow waral boobu loolu nag boom ko waxee mu ne fa salla mu daal di julli ma an nabi ànd ak yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam rajulun benn waay summa topp xaraja mu daal di génn ba'dama gannaaw ba nga xam ne salla julli na fa marra mu daal di romb ala qawmin ci aw nit min al ansaar yi ci wàll ansaar yi fii salaatul asri ci julli ci ci julli tàkkusaan ñoom ñuy julli nahwa baytul maqdis di jublu ci baytul maqdis hadith bi kon lii dañ ci jàngee ne maanaam ci kaw dèjà maanaam dañ ciy jàngee ne nafsu lu mën a la maanaam mooy ab atte am ba pare ñu daal di toxal atte boobu indi beneen atte loola lu jàppandi la beneen bi ci def moom mooy day dañuy jàngal fii ne léeg-léeg atte daan na am ci biir madinatul munawwara ala saakiniha afdal salaatu wassalaam atte diine am ba pare eh, eh, ñu ñu ñu bari ci saxaaba yi man koo bañ a wala ñenn ci saxaaba yi man koo bañ a xam en tout cas ci saa si loolu day loolu lii da koy wane mooy ne. Ah, ndax acte mbir mi ci guddi la xewee woon te loolu daañ ci ñëw insha allahu taala mm-hmm. ñu ngi ciy ñëw ci hadith yi di ñëw insha allah maanaam ci guddi gi la xew ba ci ëllëg ca tàkkusaan ba nit ñi am na jumaa ñoo xam te ñoom ña doon julli ba jumaa ji nag moom la ñuy tuddee masjidul qiblatayni mm-hmm. maanaam jumaa ñaari qibla yi ñaareel bi ci beneen bi ci des kon ah, moom mooy ne ah, ñëpp bokkuñu maanaam xattaa bu nekkee ci benn dëkk maanaam jàkk yëpp mën nañoo bañ a bokk même heure bi ñuy julli ngir ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom dañoo julli ba noppi kii doog faa jóge sahaaba bi jug fa jóge fa dem ci beneen koñ ba doog a fekk ñooñu ñoom ñuy doog a julli maanaam doog dem fekk ñooñu di doog a julli maanaam loolu tamit day wane ne ci benn dëkk maanaam ñëpp bokk mën nañoo bañ a bokk heure bi ñuy julli waaye li am solo rek mooy ñu julli ci waxtu wi ci muxtaar bi beneen mu ne mu ne mu ne beneen bi te loolu li koy waral rek mooy xaarante bi mooy ñu ne ah waaw te moo tax heure yi ñuy fixé ci neen heure sàngam lu jàkk ji di julli loolu pour joxante rendez-vous la ndax buñ ko fixé wul ku ne mën naa ñëw heure bu ne ci biir waxtu yi voilà loolu rek la waaye ci biir waxtu yi maadaama ñu ngi ci muxtaar bi mën nañoo xaarante ñu julli voilà jarul ñu naan heure bii lañ bind ci kii bi heure bii moom la la la la la euh, waaj yi application bi wax ak heure bii la kii kon nañ daal daal nañ koy daal di def léegi déedéet maanaam mën nañoo xaarante maanaam lu ñu dëppoo rek ci loolu moom moom maanaam ñu xool waa koñ bi wala waa dëkk bi lan mooy li nga xamante ne moom moo leen maanaam lan mooy li nga xamante ne xëy na ñii euh, heure bi euh, masalan euh, tisbaar jot na xëy na buñ ko jullee léegi léegi léegi nii maanaam bi tisbaar bi doog a jot xëy na ñu bari duñ mën a julli ci ci jàkka ji waaye buñ xaaree fii vingt trente minutes Euh, wala une heure de temps sax nit ñi dinañ mën a ñëw ci jàkka ji feet mais ñu xaar leen ñu xaar ba ñëpp dajeendoo ñu mën a jullee waaye jarul ñu naan euh, nañ wara nañ ko def léegi léegi léegi léegi te lii tegtale ne moom man naa ne mooy lii hadith bi da koy tegtale ngir ne dafa jullee yeneen bi ba pare sallallahu alayhi wasallam te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam julleem dinañ ko gis insha allah maanaam da daan da daan toll maanaam boo ko nattee da ngay gis ne tisbaar moom bu daan julli tisbaar wala plutôt tàkkusaan bi ma masalan bu jëlee tàkkusaan bi dañ daan gis ne euh, day tolloog ñaari rakka yu njëkk yi boo koy natt di nga gis ne tari bi muy tari dina tolloog ay 4 jàpp cinq minutes maanaam ñaari rakka yu njëkk yi ñaari rakka yi ci tegu euh, day nekk genn wàll gi à peu près 2 minutes 2 minutes 50 te loolu boo ko nattee maanaam nga toog teg ko ci kon ñeenti rakka yooyu yëpp da ngay gis ne à peu près dinañ am une bonne vingt vingtaine de minutes à peu te. loo wala boog euh, quinze minutes voilà te quinze minutes yooyu kon ñu ne waa ji dafa julli ba pare amaan na waxul li mu def ci diggante bi waaye tey bu ñu nattalee woon ni deful dara tax ci diggante bi mu juge fa dem feneen doog a fekk ñooñu ñuy julli loolu day tegtale ne jul ñoom en tout cas ñee lu mu bon bon war nañoo xaar à près ay trente minutes ginnaaw bi yenente bi sallallahu moom ci jum jàkkaam commencé julli voilà lu mu bon bon dinañ mën a wax loolu voilà loolu yëpp day tegtale maanaam ne mën nañ ñuy xaarante quand mhm. maanaam te loolu waa kon bi ñoo ci déggoo ñi nga naka moo leen gën a arrangé loolu mooy li jaaru dégg nga moo tax mu ne kon euh, ba mu leen gisee nee na mu gis leen ñuy julli jug jëg dëgmal baytul maqdis fa qaala mu ne huwa moom day yashhadu seede na mhm. annahu naka moom salla julli na ma rasulillahi ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa wa na te kat moom tawajjaha maanaam moom yenen bi sallallahu alayhi wa sallam tawajjaha jublu na ndax wal kaabati euh, ci jubluwaayu ci wàllu kaaba gi euh, maanaam loolu moom mooy ne kon lii tamit dañ ci xamee ne képp kuy wax lu maanaam information bu mag mu wax ko waxi woo xam ne dana tax maanaam mu neex a gëm waaye wax ko waxi muy mel ni kuy kaf loolu day tax gars yi duñ jàppe ne lii taxu ko maanaam waa ji xëy na xëy na day kaf mais mu ñëw ne seede naa ne seede naa ne maanaam gis nga wa yashhadu seede naa ne annahu maanaam nga gis ne kon euh, lool te bu sa la radiyallahu anhu maanaam bu waxoon rek dañ koy gëm waaye ni mu ko seedee loolu day tegtale ne ah dafa solennel waxin wi moo solennel comme ni ñu koy bindee je suis signé c'est voilà loolu mooy ne lii may wax dafa dëggu ci man te lii ni biir nii la demee voilà ah mu daal di ne wa an na moom moom maanaam mu ne fa taxarrafa mu daal di mu daal di euh, euh, jéng alqawmu nit ñi maanaam mu wëlbatiku fa taxarrafa mu daal di wëlbatiku jëm ci beneen wàll alqawmu nit ñi hatta mbete tawajjahu ñoom ñëpp ñu jublu ndax wal kaaba ci wàllu kaaba gi loolu tamit dañ ci xamee ne euh, kon julli benn moom mooy ne nit ki léegi su fekkente ne dafay julli Euh, julli benn jamono joo xamante ne jàppoon na ni xibla bi fii la waaye ci biir julli gi lii day dëgëral mazhabu jumhur te moom mooy euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafi astaghfirullah maliki xanaabila rahmatullah alayhim maanaam ci ne nit ki bu fekkente ne dafa jublu te fa mu jublu wàllu xibla yi la hmm. ah te loolu tamit wax la ci yenn Shafi'i rahmatullah alayhim nga xam ne dañuy wax ne nit ki buy jublu te muy jublu xibla maanaam mu jublu feneen bokkut ak xibla jàpp ne fii moom xibla la su fekkente ne dafa jàpp dem ba jàpp ne juum na mu ci biir julli gi day wengulu rek dem jublu feneen maanaam loolu dañ ciy xamee loolu maanaam ne comme ñii nga xam ne dañoo jàppoon ni baytul maqdis mooy xibla bi waaye gannaaw ba ñu daal di gis ni ah dañoo juumoon ti ci biir julli gi dagguñu seen julli maanaam dañoo jéng rek daal di jublu feneen fi nga xamante ne moom mooy dëgg xibla bi loolu day wane ne kon ko loolu moom mooy acte bi am moo tax lool am maa nag Hanafi yi rahmatullah alayhim ñoom tekkantal gi ñu def moom mooy tey su fekkente ne damay jublu dëgmal xibla bi dëgmal xibla bi bu boobaa euh, te loolu wax na ci euh, maanaam euh, wala boog maa ngi ci ñëw maanaam dama damay julli ñoom pour ñoom bu may julli dëgmal dëgmal feneen fu dul xibla juum mais ci biir julli gi laa xamee ne maa ngi ci Eh, fi ma jublu woon du woon xibla sama julli day yàqu xadis bi nag day daal di dem eh, day wuuteeg ñoom maanaam xadis bi dafay wuuteeg ñoom eh, waaye ñoom dañuy wax tamit ne waaye bu fekkente ne dama la julli ba noppi doo xam ne maa ngi maanaam fi ma jublu la xibla fi ma jublu woon ndekete du xibla ah, ah bu booba bu boobaa dootul garawati maanaam sama julli du ma ko reprendre loolu daal ci ñëw ñoom li tax. mooy ñoom ndax dañoo ane ne euh, qaa'ida bi ñuy mooy maa furida li ghayrihi yustaraku husuluhu euh, la tahsiluhu maa furida li ghayrihi euh, yustaraku husuluhu la tahsiluhu mooy nag mooy su fekkente dañoo am lu ñu farataal te lañ farataal leneen a maanaam comme fii jublu xibla dañ koo farataal ngir julli gii farat maanaam jublu xibla du farata su fekkee ne ko maanaam kon julli moo tax ñu farataal bu woobaat dañ ciy sartal ak amam maanaam jamono jiñ koy def waaye bu xasee ba faat faddu dootuñu farataal dem di ko wuti ji maanaam loolu moom mooy voilà loolu moom moo tax ñoom ñu koy jéggale maanaam ñuy jàpp ne kon garawul loolu maanaam jekkantal googu ñoom noonu nañ ko jàppe amma lii nga xamante ne nag moom mooy eh, amma xana Shafi'i rahmatullahi alayhi ñoom da ngay julli du baax te julli gi du baax comme ni nga xamante ne tamit noonu la ñuy ñëwaatee ci beneen masala bi inshaa allah imam al-Bukhari ci jëmmi boppam indi na ko euh, rahimahullahu taala hadith bi gisoon nañ ko de hadith numéro 40 imam al-Bukhari indi woon na ko rahimahullahu taala indi na ko ci hadith euh, euh, wax beneen mbir biñu fàtte wax ci lii day wane ni xabarul waahid dëgg la maanaam dañ koy maanaam dañ koy acté woo maanaam mooy bu benn nit joxee benn information kenn nit la waaye ku wóor la siqa bu boobaa waxam jooju doomu dañ koy doyloo waaw ndax ndax kenn rek ñëw ni leen gars yi di lii xew na ñoom ñëpp ñu dëggal ko ñoom ñëpp ñu daal di wëlbatiku mooy ne kon eh, xabarul wahid dañ koy ah, dañ koy attewoo mm. mooy al ihtijaaj bil xabarul wahid dégg Ah, beneen kon hadith ah, bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi woon na ko hadith numéro 40 indi na ko hadith numéro 4486 ak ak 7252 imam Muslim hadith indi na ko ñaari yoon hadith numéro 525 imam at-Tirmidhi indi na ko hadith numéro 340 ak 2962 imam an-Nasa'i indi na ko hadith numéro 488 489 ak 442 imam Ahmad ibn ah, Hanbal rahimahullahu ta'ala indi na ko hadith numéro 18000 496 18539 ak 18707 euh, kon ci waa ashaabu kutubu sitta euh, ñoom ñëpp solo nañu ko imam Abu Dawud ak imam Ibn Maaja rahmatullahi ala al-jamii qaala bil-isnaad al-muttasil fii awwal kitaab ilayhi haddathanaa Muslim te mooy ibn Ibrahim rahimahullah Muslim ibn Ibrahim al-Asadi al-Azdi al-Farahidi rahimahullahu ta'ala mi génn àdduna 220 euh, Abu Amr Euh, al al al al Basri rahimahullahu ta'ala mooy daakantalam mi ngi génn àdduna deux cent vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam waxoon nañ ko moom mii Muslim ibn Ibrahim al-Farahidi bi waxoon nañ ay mbiram ndax gisoon nañ ko euh, ci lu weesu imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ak imam Abu Dawud ñoom ñaar dong ñoo solo ci moom kenn doxul seen gën te moom mooy sëriñu imam Abu Dawud bi gën a Euh, moom moom euh, ñi ci def tamit solo nañ ay xadiisam euh, waaye dafa am ku dox seen diggante ak moom bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi solo ci moom te ñoom ñi ay sëriñu imam al-Bukhari dañ ko mel ku mel ni Yahya ibn Ma'in ku mel ni Nasr ibn Ali ku mel ni Muhammad ibn Yahya az-Zuhali ku mel ni Zayd ibn Akhzam ku mel ni Abu Zur'ata ak Abu Hatim wa mooy Abu Hatim ar-Razi ak Euh, Abu Zur'ata ar-Razi ku mel ni Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi rahmatullah alal euh, jamii moom nee na bindee ci juróom ñetti téeméeri sëriñ euh, yoo xamante ne waaye te weesu mu pom bi maanaam mooy jéggiwul dëkk moom. loolu bokk na ci ngëneelam maanaam li ko yàlla may yàlla nag mooy jagleel ngëneelam ku ko sopp maanaam mooy dafa jàngee ci sëriñ yu bari te te génnul dëkkam maanaam sëriñ si dañuy def bu ñëwee wala fu ñuy jaar wala mu dem jàngee ci ñoom waaye mu jàng lu bare bare bare ci ñoom te génn dëkkam maanaam nekk imam bu mag a mag euh, rahimahullahu ta'ala euh, moom mooy moo tax moo tax euh, allama hafiz ibn hafiz az ta'ala moom mooy musnad wa basara rahimahullahu koo xamante ne ku dëgër la ku wóor la dëng kon moom mu ne qaala nee na haddathana Hisham te moom mooy ad-Dastuwaa'i Hisham ibn Sunbur ad-Dastuwaa'i rahimahullahu ta'ala mooy Abu Bakr al-Basri moom itam waa Basra la rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn gane adduna soixante-sixième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna cent cinquante-quatrième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma hadiisam ñu ngi kutubu sitta qaala mu ne haddathana Yahya ibn Abi Kathir mooy imam bu mag boobu mooy Yahya ibn Salih ibn al-Mutawakkil moom it waa Basra la rahimahullahu ta'ala dakantalam nekk Abu Nasr wala boog Abu Kathir génn àdduna 129e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne 132e année la génn àdduna rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a moom tamit waxoon nañu ay ngëneelam ak màggaayam eh, nekk borom xam-xam waa Yamaama Euh, te euh, naka noonu euh, nekkoon tamit koo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala nattoo natt bu mag la ko nattoo natt bu jege natt ñoom imam ahmad bi mm. ibnu hanbal rahim rahmatullahi ala jamii nekk ci ñi nga xam ne bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo gënoon a ñi nga xamante ne tamit ñoom ñoo ci gën a rahimahullahu taala mu ne an Muhammad ibn Abdurrahman euh, moom tamit gisoon nañ ko moom Muhammad ibn Abdurrahman ibn Thawban te moom mooy Abu Abdullah al-Madani rahimahullahu ta'ala euh, moom itam ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta an Jaabir mu ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam borom jaleero yi kawe ngëneel yu mag yi bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu ëpp liñ solo hadith gom niñ ko gise woon génn gane adduna seizième année laata gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna soixante-dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi euh, na musnadam nekk mille cinq cent quarante hadith xam xamante ne muttafaqun euh, alayhi euh, cinq cinquante-huit la yoo xamante ne imam al-Bukhari dafa wéetoo ci vingt-six hadith imam Muslim wéetoo ci cent vingt-six ci ay hadith sayyidina Jaabir radiyallahu ta'ala anhu Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu man wa kaana nekkoon na Rasulullah ndawal Yàlla sallallahu alayhi wa sallam yusalli daan julli ala rahilatihi ci kaw war waayam haythu foo xamante ne rek tawajjahat daf koo dëgmal maanaam mooy kon nga gis ne euh, fu jublu rek maanaam su su nekkaan ci kaw war fu war waay foofu lay daan jublu Ah, loolu maanaam ah, mais loolu mooy bu daan julli julli googu nag julli naafila la lii wane ni julli naafila la mooy lii nga xamante ne moom la ci teg mooy fa iza arada su nammee alfaridata farata nazara da daan wàcc bala mu daal di dëgmal ak alqibla ta qibla bi maanaam kon loolu mooy wane ni kon bu fekkente ne dañuy julli ah, su fekkente ne dañoo nekk ci waruwaay maanaam ñu war a julli bu boobaa dañuy daal di dëgmal dañuy daal di dëgmal dañuy dëgmal fu la loolu nag moom mooy ni nga xam ne noonu ngay tàmbalee julli gi Euh, loolu li nga xam ne ñoom ñooy ñu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi li ñu wax ne maanaam mooy ne bu may julli fi bu fekkee ne dafay naafila damay maanaam tàmbalee jublu tàmbalee jublu xibla bi day nekk day nekkulu nekk lu war maanaam euh, amma Hanaabila rahmatullah alayhi ñoom yoonal nañ maanaam daganal nañ nga mën a jublu tàmbalee julli jublu jublu fu la nekk waaye li ëpp ñoom dañ ne da ngay jublu d'abord ci xibla bi doog kàbbat ba noppi loolu mooy soo mënee wëlbati mbir mi te bu dee yow rek yaa ànd su dee yow rek àndoo moom maanaam comme ni nga xamante ne maanaam nga nekk ci saw fas woo xamante ne yow yoroo ngalab nga war am nga nga ànd keneen wala boog bu fekk ba mu def tamit ñu ne tamit ba mu def tamit comme masalan su fekkee fi nga nekke euh, dafa nekk comme comme lu mel ni saret wala watiir nga xamante ne day mag nga xamante ne da ngay mën a mais bu bu bu bu mën a nga xamante ne da ngay mën a toog mën a jéng jublu xibla bi kabbar bu boobaa nag après mën ngaa daal di jublu ci direction wu euh, ot euh, fi fi waruwaay wi jublu loolu moom mooy masalan tey bu fekkonte ne tey oto lañ yor bu boobaa damay daal di jublu fi nga xamante ne moom laay wax waaye bu fekkente ne maanaam ni ñu tooge munu loolu manta ne ngir ne maanaam ni ñu tooge la ak takk ceinture yeeg yooyu yëpp am na ci ba pare du ma mën jublu loolu bu boobaa loolu day di yor attey rek fas woo xamante ne tey man mënu mu ko maîtriser wala yu mel noonu loolu mooy benn bi beneen bi ci des moom mooy ne bu may jublu xibla tamit damaa war a bu fekkente ne bu borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci bu fekkente ne dañ maa dañ maa forcé maanaam mais façon bii nii euh, bi ñu njëkk a wax bi ñu njëkk a wax mooy ci naafila bi masalan bu dee ci gaal lañ ne maanaam ci batu loolu du dox li tax du dox mooy euh, bato bi day yaatu kon mën naa dem mën naa taxaw taxaw jublu xibla bi. loolu tax eh, imam Hasan al-Basri rahimahullahu taala daan ne su fekkente ne eh, mën naa ne maanaam da ngeen di jublu xibla bi fu gaal gi ju jénge maanaam fu bato bi wëlbati ko ngeen wëlbati ko jublu noonu maanaam waaye kon te comme li nga xamante ne exactement exactement mooy li waa masjidul xibla tay mi def maanaam mooy xibla bi dafa soppeeku ñu wëlbati bu dem ci beneen xibla bi hmm. maanaam fii tamit bu ñu nekkoon ci gaal wala ci avion ci ci bato wala ci avion wala ci train wala ci oto euh, boo xamante ne mën naa am place boo xamante ne dama koy mën a jullee bu fekkente ne mbir mi dafa wëlbatiku damay daal di ànd ak moom wëlbatiku dem jublu xibla voilà continuer sama julli gi comme ni waa masjidul xibla tey ni def loolu mooy même bu lool moo xam damay la moo xam damay nekk julli farata léegi nag su fekkente ne nag dañ maa forcer ndax buñ ma forcé wee damay daal di mën a jublu xibla euh, euh, damay daal di mën a jublu rek fa ma ne maanaam tey masalan wala boog fas wi maam ma masalan fas wi maam ma manuma koo téye bu boobaa damay daal di jublu euh, damay daal di jublu fi ma war a jublu te loolu ma nekk ci farata wala ma nekk ci naafila naka noonu tey bu fekkente ne damay tey masalan dañ ma dañ maa dañ maa takk yeew ma masalan dëgmal ma fenn wala ak yeneen ak yeneen yu mën a xam circonstance yi nga xamante ne moom mooy circonstance yu mis yi nga xamante ne yëpp aw mu maîtrise man ci mbir mi mm-hmm. ah eh, yëpp damay daal di jublu rek si nga xamante ne moom mooy wala boog ma nekk foo xamante ne manuma xàmmee fan mooy xibla ak fudul xibla boobaa damay damay damay damay damay xalaat rek fan rek la ma la ma sama xel jox ma daal di jublu foofu ma jublu xibla boobu. dégg nga kon loolu moom mooy euh, acte yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci bunt ci euh, hadith bi ci wàllu boobu voilà maanaam ci tënk daal moom mooy ne bu dee farata bu dee julli naafila la da ngay njëkk jublu d'abord ci xibla bi doo nga kàbbar boo kàbbaree léegi nag nga daal di continuer sa naafila ci biir ci kaw war waay bu boobaa da nga mën a sëgg di sëgg et cetera hmm. bu dee da ngay julli julli farata da ngay arrêter affaire bi da koy arrêter. comme masalan boo yoree oto di dawal dangay dem taxaw nga taxaw ci air yi nga julli loolu mooy farata mm-hmm. su fekkente ne euh, oto bi yow yaa ko maîtriser mm-hmm. bu dee oto bi dañ koo maîtriser te yow moon amoo ci ndogal masalan nga jëloon wii biis bi wala flexibus xeet yooyu mm-hmm. ah nga xamante ne mënoo wax ndax ki koy dawal ab yéefir la te ñu nekk ci oto bi ñëpp daanaka ñëpp ay yéefir lañ mënoo leen ne nañ arrêté parce que dama bëgg a julli maanaam bu boobaa ndax soo ko waxee wax ji su bu am njariñ wala sax lor ngay ëpp njariñ hmm. bu boobaa te su boobaa ñoom su réewu arrêté nañ maa ngeen nga laaj la ni leen damaa bëgg dañoo bëgg ñu arrêté su dee arrêté nañu euh, ku nekk dem def dox ji ay soxlaam ñii naa ni ci café ñii defi ci leneen nga mën a julli yow sa julli hmm. su fekkente ne mënuñu ko taxawuñu ci biir waxtu wépp te waxtu wi day jàll bu boobaa li ngay def mooy yow fi nga toog ngay julli mm-hmm. ko ndax loo kooku day yor àtte ki nga xamante ne dañ koo tënk mm-hmm. day yor àtte ki nga xam ne dañ koo tënk mm-hmm. bu boobaa mooy àtte yi ñu doon wax rek ci jotaay bi weesu ci train yeeg euh, avion yeeg euh, et cetera loolu yaakaar naa gisoon nañ ko ci jotaay bi weesu beneen bi ci def nag mooy ne xibla li ñuy bàyyi xel ci xibla mooy euh, maanaam kaaba gi fi mu ne ba ci kaw asamaan si wala ba ci suuf ci juróom-ñaareelu suuf loolu yëpp ci kaaba ci kaw kaaba gi la bokk maanaam tey bu ma nekkoon ci kaw avion bi di jublu xibla damay daal di mën a jullee foofa maanaam loolu daf ñu yóbbu tey beneen masala maanaam tey bu ñu nattale woon ne ah, dañoo nekk ci avion bi ah, waaye avion bi ci kaw kaaba gi la jaar maanaam woon loolu mm-hmm. ah avion bi ci kaw kaaba gi la bu boobaa bu muy julli suuf damay jublu kaaba gi fi mu ne. bu ñu demee ba fi nga xamante ne mi ngi ci kaw kaaba gi foofu fu ma jublu baax na waaye bu demee bay weesu kaaba gi bu boobaa damay wëlbatiku wat wan gannaaw fi ma jublu bu boobaa ngir jublu ci kaaba gi moo tax boo nekkee ci teen itam da jublu xibla bi maanaam ngir ne kaaba gi fi mu ne ci kawam ba ci juróom-ñaari asamaan naka noonu ci suufam ba ci juróom-ñaari suuf foofu yëpp ci kaaba gi la bokk. Hmm. te loolu mooy àtte yi mbooleem mbir yi nga xam looloo tax jàkka barka na war a juma Euh, fii bu buñ xësee ba ni fii ab jàkka la wala jumaa la ba ci kaw ba juróom-ñaareelu asamaan yëpp fii la bokk ci jàkka ji la bokk ba juróom-ñaari suuf ci jàkka ji la bokk foofu jullee yaa ngi ci bir jàkka bu boobaa tamit bërëb yooyu yëpp day daal di yo xor may jàkka ji loolu tax euh, al imam al Baqili euh, ahsan al Baqili radiyallahu anhu bi mu demee madinatul munawwara ala saakini abdullah salatu wasalam gis cheikh al Fahim cheikh al Fahim no Alpha Hashim Cheikh Alpha Hashim al-Madani radiyallahu anhu ah, mooy ku eh, jarbaatu Cheikh Omar la radiyallahu anhu ba mu ko fa fekkee yor jum eh, zawiya maam jàkka ji xamante ne état moo nekk ci kawam daf ni ko lii mënta nekk mm-hmm. te masala bii la ko indilaat maanaam c'est comme si da koy doog a xam maanaam c'est comme si da ko fàtte woon complètement mu ne ko lii mënul ne lu tax mu ne ko parce que jàkka moo mel noonu maanaam ki mu toll bu juróom ñaari asamaan jàkka moo koy def maanaam jëmmi jàkka ji la te jëmmi xorm bi place boobu am la la am te kom que nag ci kaw suuf ci kaw maanaam ñi ko dëkk yow xamoo leen maîtriser woo li ci aju ak ci ni ñuy doxale kon yow maanaam fii fii mënoo fay def jàkka mu ne ko kon nu may def mu ne ko da ngay jaay bërëb bi après nga jël xaalis boobu nga dem nga tabaxee ko feneen foo xamante ne amul dara lu ko féete kaw boobaa nga moom suuf soosu mm. loolu tamit mooy ne tey buñ amoon fii jàkka def ci maanaam ba mun nañ tabax ay étage ci kaw yëpp nekk ci jëmmi jàkka ji li ñuy sàmmoonteer rek moom mooy place bi imam bi di toog di taxaw place boobu euh, maanaam mu nekk ci kanam ci anam goo xamante ne dañuy am assurance que ne kenn du julli ci kanamam mm. Mm. voilà mais fii ba mën nañ koo def gratte-ciel kay nekk jàkk ci voilà ndax qibla bi noonu la demee da nga xadis boobu imam al-Bukhari na ko indiwaat xadis numéro mille quatre-vingt-quatorze mille quatre vingt dix ak quatre mille cent quarante eh, imam Muslim solowu ko dafa bokk ci vingt-six xadis imam al-Bukhari wéetoo wëllis imam Muslim ci hadith Seydina Jaabir radiyallahu ta'ala anhu imam Abu Dawud solo na ko moom hadith numéro 1227 imam at-Tirmidhi solo na ko hadith numéro 351 euh, imam Ahmad ibn Hanbal tamit moom solo na ko lu bari kon dañuy gis ne euh, ci waa saabu kutubu sitta imam Bukhari imam Abu Dawud imam Tirmidhi ñoom ñoo ko solo euh, amma imam Muslim ak imam an-Nasa'i ak Ibn Maaja ñoom solo wuñ ko rahimallahu al-jamii' qaala bil-isnaad al-muttasil fii awwal kitaab li haddathanaa Usmaan te moom mooy Usmaan ibn Muhammad ibn Ibrahim te moom mooy ah, Usmaan ibn Abi Shayba al-Kuufi moom waa Kuufa la Abul Hasan al-Absi rahimahullahu ta'aala waxoon nañ ko moom am na rakk goo xamante ne moom moo ko gën a siiw te mooy Abu Bakr ibn Abi Shayba borom Musannaf bi rahimahullah ñoom ñaar ñëpp borom Musannaf lañ ay siqaat lañ. maanaam kër la gu barkeel koo xamante ne dëgg dëgg seen baay am na euh, am na am na jaaraama maanaam ak maam seen waajur yi am nañ jaaraama mooy Usmaan ibn Abi Shayba rahimahullah moom mi ngi génn àdduna ñetteelu euh, fan ci weeru Muharram atum 239 ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari ak imam Muslim imam Abu Dawud ak imam Ibn Maaja ñoom ñoo solo ci moom te kenn doxul seen diggante moom maanaam ñoom seen sëriñ la directement amma ki nga xamante ne moom mooy imaam an Abu Dawud ak imaam an-Nasa'i euh, kon moom mu solowul ci moom ak imaam at-Tirmidhi imaam an-Nasa'i ak imaam at-Tirmidhi ñoom solowuñ ci moom euh, rahmatullahi alayhi mu ne qaala haddathana Jarir maanaam ñu moom waa Kufa lañ hadith bii nii waa Kufa ñoo ko solo ma haddathana Jarir Jarir mooy Jarir ibn Abd al-Hamid euh, ibn Jarir ibn Qurt Euh, al-Kufi rahimahullahu ta'ala nekk qaadi bu mag boobu Abu Abdullah ad-Dabbi mooy dàqantalam rahimahullahu ta'ala mi ngi gane adduna 110e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dund 78 ans génn adduna 188e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk imam bu mag ci imam waa Basra yi rahimahullahu ta'ala euh, moom euh, al imaam euh, euh, Abdullah kon am hadiisam ñu ngi ci ibn Abdul Hamid bokk ad-Dabbi rahimahullahu ta'ala ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu an Mansuur te moom mooy ibn al-Mu'tamir bokk ci imam yu mag yooyu nga xamante ne moom mooy Abu Attab as-Sulami al-Kufi rahimahullahu ta'ala bokk ci imam yu mag yooyu nga xamante ne ñoom lépp lu ñu soloo rek loolu dëgër lu wér la ku ñu soloo ci moom it ku mag la mooy man moom euh, rahimahullahu taala ñu ngi génn adduna 132e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta an Ibrahim te moom mooy ibnu Yazid ibnu Qays ibnu al-Aswad an-Nakha'i rahimahullahu taala muy Abu Imran al-Kufi an-Nakha'i al-Kufi moom waa Kufa rahimahullahu taala nekk imam boobu nga xamante ne jaratul présenté moom mi ngi génne adduna 46e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam 50 euh, ans la dund. génn àdduna 96e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam bu mag boobu yëpp subhaanallah 50 ans la dund subhaanallah àggul sax âge de retraite ah maanaam euh, rahimahullahu taala moom Alqama mooy ibnu Yazid Alqama ibnu Qays ah, ah moom tamit ibnu Abdullah an-Nakha'i euh, rahimahullahu taala Abu Shibl an-Nakha'i al-Kufi rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna soixantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk taalibi Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu nga xamante ne ni comme niñ koy waxee ne Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama euh, ñoom maanaam moom bi mu yaree euh, Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu moom mi Alqama la yar Alqama yar Ibrahim bi Ibrahim yar Mansur ibn al-Mu'tamir ci càllale gi maanaam moo tax càllale gi càllale gu barkeel bu mag la ngir ne nii ñu toppantee ci càllale gi noonu lañ toppantee ci yar gi nga xamante ne moom la ñu leen yar te kenn ku ci nekk ba yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam yaree sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu noonu la yare maanaam noonu lañ yarantee kenn ku ci nekk nuru moromam ba xattaa ci jëmm dañoo dem ba nga xam ne dañ ko copier comme si boo gisee gi yaa gis keneen ngir maanaam ngir ngir topp gi mu topp tànk kooka ba mujj nuroog moom ah subhaanallah maanaam te moom euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo jàng alquran Euh, ci Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu nga xamante ne tamit dañ doon jàng maanaam nekk ñoo xamante ne euh, ay borom yi maanaam ñu màgg lañ Alqama bii ci la bokk Alqama ak Aswad ak Masruq euh, Masruq ak Abida Abida as-Salmani ak Amr ibn Sharahbil mooy ash-Sha'bi hmm. ash-Sha'bi rahimahullah ak al-Harith ibn Qays ak mur ak Murrat at-Tayyib ak Murrat al-Khayr dégg nga waaye nag. Euh, euh, Mansuur ibn al-Mu'tamir rahimahullah nee na ñii ñu Alqama moom ci rabbaani yu la bokk ñi nga xamante ne dañoo fees dellu seen borom subhaanahu wa taala tey yar nit ñi ci yàlla di leen jëmale ci borom bi subhaanahu wa taala dégg nga euh, qaala nee na <coughs> nee na qaala nee qaala wax na Abdullah te moom mooy ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib ibn Shams ibn Makhzum radiyallahu ta'ala anhu moom mooy Abu Abdurrahman al-Hudhali moom waa Kufa la tamit rahim radiyallahu ta'ala anhu mi ngi génn àdduna fanweeri at ak ñaar wala fanweeri at ak ñett ci yenn waxe ci ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom musnadam mooy 840 hadith euh, euh, ci maanaam musnadu euh, Baqi ibn Makhlad maanaam mooy bu ñu baamu hadith yi Euh, waaye imam an-Nawawi rahimahullahu taala li mu limal li mu ko limal moom mooy huit cent quarante-huit hadith maanaam limal na ko imam al-Bukhari euh, imam Muslim ci seen sahih yi dëppoo nañ ci soixante-quatre hadith imam al-Bukhari wéetoo ci vingt et un hadith yu solo ci moom imam Muslim wéetoo ci trente-cinq hadith euh, yu solo ci moom bi nga xamante ne moom la maanaam riwaaya bi maanaam ne Eh, maanaam bu doon ne eh, bu ne bu doon ne eh, maanaam man maanaam fii bii nga xamante ne Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i Alqama jëlee solo ci Alqama ibn Qays an-Nakha'i ah, mu solo ci Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu hadith boobu bu doon Amash moo ko solo wëllif Mansur moo Mu'tamir bu boobaa moom mooy li nga xamante ne moom la ñu wax bokk na ci yi ñu limaale ne mooy asahul asanid rawatina su fekkee comme Yahya ibn Ma'in rahimahullah li mu wax ne. bu fekkente ne dañoo Amash dafa solo ci euh, Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i moom mu solo ci Alqama ibn Qays an-Nakha'i moom mu solo ci Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ñoom dañuy daal di nekk day daal di nekk boo ca càllale gën a wér gi jóge ci maanaam càllale gën a wér waaye haqiqatan Mansur ibn al-Mu'tamir gënuta tuuti dara dara dara dara dara eh, Amash rahimahullah maanaam Mansur ibn al-Mu'tamir euh, mën nañ ni sax mu gën a màgg haqiqatan voilà <coughs> dégg nga boole koog du tag du mu dallis boole koog kum képp ku mu solo ci moom ku wér nga boole koog màggaay bi maanaam man suur noonu moo tax euh, maanaam moom buñ ko doon gam-gam le ñoom imam Malik lañ koy gam-gam leel imaamu Malik ñoom Sufyan as-Sawri ñooñu lañ koy gam-gam leel ñoom imam Abu Hanifa ah ñooñu imam al-Awza'i ñoom imam Ma'mar ñoom Abdullah ibn Mubarak ñu maanaam ñu mag ñooñu lañ koy gam-gam leel ñoom Yahya ibn Sa'id al-Qattan ñooñu rahmatullah alayhim xam ngeen ah ñoom Sufyaan ibn Uyayna ñooñu de te sax moom ci beneen niveau bi la ne mooy niveau ñoom imam parce que ñoom ñii ñoom ñëpp ak ñoom Husaym ibn Bashir al-Wasiti ñoom Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj ñoom rahmatullah al jami' maanaam malgré que niveau boobu la mais Mansur ibn ci niveau bi gën a kawe ci biir classe boobu la bokk maanaam classe boobu ci niveau bi ci gën a kawe ngeen ne classe boobu niveau bi gën a kawe mooy ñoom imam Malik ñoom Mansur Sufyaan as-Sawri ñooñu ñooñu ñooy Yahya ibn Sa'id al-Qattaan maanaam voilà Abdullah ibn Mubarak voilà niveau bi gën kawe boobu moom ci la bokk te sax ci biir niveau encore boobu ci biir classe boobu sax ci bi gën a kawe la bokk waaw rahimahullahu taala dégg nga ala kulli haal kon hadis bii waa Kufa solo ñoom ñëpp ay waa Kufa lañ mu ne Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qaala nee qaala nee na salla julli na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa qaala wax na ibrahim mu ibnu yazid an-nakha'i rahimahullah nee na laa adri xamuma zaada ndax dafa yokk aw wala boog naqasa dafa wàññi xamuma ndax dafa yokk wala dafa wàññi maanaam waaye daal ak lu manti xew mooy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli ga mu julli am na lu ca yokk wala lu ca wàññeeku ci biir julli gi nee na fa lamma ba nga xam ne sallama dafa sëlmal xii la ñu wax la woo ne ko ya rasulullah e ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam a ahadasa ndax dafa am lu xew fi salaati ci julli gi shay'un dara maanaam ahadasa ndax dafa xew fi salaati ci julli gi shay'un dara maanaam mooy comme da ni mu jullee dafa am lu ci yokk wala lu ci wàññeeku eh, laaj bi mooy ñu ne ko mais xanaa dafa am lu xew maanaam mooy ndax julli dootul nii waaye boobu dafa wàññi woon loolu mooy li maanaam mooy ne dafa wàññiwoon ci biir julli gi. Eh, mu julli maanaam julli la benn julli la maanaam julli tisbaar wala tàkkusaan boo xamante ne au lieu mu julli ñeenti rakka dafa julli ñaari rakka seulement daal di jóg gars yi fekk boobu dinañ ci ñëw insha allah xadis boobu booy xadis boobu xadis moo tudd xadisu Zul Yalayni euh, euh, ci riwaayu Seydina Abu Hurayra solo radiyallahu anhu moo tax ñaan xadis Zul Yalayni maanaam mooy lan mooy ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa julli ñaari rakka tisbaar wala ba pare dem taxaw la euh, nit ñi naan mais fekk ñoom Seydina Abubakar ak Seydina Omar ak ñoom ñëpp radiyallahu anhum ngi woon ci jotaay bi ñuy laaj nag ndax dafa am lu xew moo tax ñu ko yow ay yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ndax dafa am lu loolu tamit day wane ni bu fekkente ne euh, maanaam sëriñ bi kilifa gi imam bi borom xam bi nitu yàlla bi dafa juum taalibe yi ñoom war nañ koo mën a euh, wala boog ñi nga xam ne ñoom ñooy jiite war nañ koo mën a ah, wax ne ko ah maanaam laaj ko li xew lan la. maanaam eh, est-ce que bu fekkente ne moom dafa jàpp ne dafa juum bu dee ñoom dañoo jàpp ne moom dafa juum war nañ koo mën a wax ne ko ñun dañoo jàpp ne xëy na ni nga defee du nii wala xëy na ni nga defee yaakaar nañ ne am na lu xew maanaam nga gis ne waxuñu ne ko yeneen bi da ngaa juum de déedéet dañ ne ko xanaa dafa am rek lu xew maanaam nga gis ne kon waxin wi ci boppam dafa dafa <laughs> ah voilà <laughs> waaw waxin wi dafa dafa mat a bàyyi xel maanaam voilà. dégg nga xam nga masalan imaginer subhaanallah borom xam-xam yi comme léeg-léeg nga gis ko euh, kenn wax ci dara kenn wax ci borom xam-xam yi wala ustaas bi wala sëriñ si et cetera keneen ci jóg fii daal ne daanu na maanaam xam nga loolu du du waxin wu rafet maanaam li ñu mën a wax rek mooy ne a ah, nii day ah man gisewu ma woon nii mbir mi maanaam loolu tax mu ne xanaa dafa am lu xew maanaam loolu tamit teggin yooyu faw ñu koy jàng. ci sahaaba yi radiyallahu anhum ak ci nii alquran bi waxe ak ni yenente di jàngale te lii mooy ne yenente bi moo leen lii day wane ni mu leen yare sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne ko xanaa ñu ne ko kon yow ndawal yàlla li sallallahu wa sallam daal dafa am lu xew julli gi qaala mu ne wa ma zaaka waaw loolu lu mu doon qaalu ñu ne ko sallayta da ngaa julli kaza wa kaza nangam nangam maanaam euh, mooy ne dañ ko leeralal ne ko da ngaa ci biir julli gi daal maanaam ni nga lii ak lii ak lii nga def léegi nag moom mu xool ndax xëy na noonu la wala déet waaye ba mu ko defee yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mu ne wastaqbala mu daal di dëgmal al qiblata qibla gi maanaam nga gis ne maanaam mu ne fa sanaari ji lay mu daal di tegale tànk yi maanaam euh, ngir ne euh, euh, maanaam kon fii dañu gis na subhaanallah hadith bi bokku ci hadith dul yeneen hadith dul yeneen comme ni ñu ko waxee hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu mais bii dafa yokkoon maanaam bii daf ci moo tax euh, wal waaw maanaam moo tax mu daal di tegale tànk yi nii maanaam ni mu ko tegalee mooy comme kuy toog tooginu ku jeexal julli xam ngeen ni euh, loolu daan ci ñëw insha allah ak wuute yi ci borom xam-xam yu wuute rahmatullah waaye li ci gën a dëgër mooy ne bu ñuy jeexal julli te julli gi nekk lu ëpp ñaari rakka nii la ñuy tooge bokkut ak ni ñuy tooge maanaam te nii la ñuy tooge ci biir julli gi maanaam ci rakka ci jotaay bu mujj bi bu ñu waree bu ñu waree maanaam mooy gis nga sama tànk bi ni ma ko tegee nii baaraam bi jublu xibla comme ni ñu ko waxe woon baaraam bi jublu xibla sama tànk bi ma teg ko ma jël tànk bi teg ko ci kaw bi ci def mooy fa sanaari ji yi maanaam mu teg ñaari tànk yi nii maanaam bu boobaa ba pare samp bii bii daf koy samp maanaam daal di toogee nii mu daal di fa sajada mu daal di sujjóot sajada tey ñi ñaari sujjóot summa topp sallama mu daal di sëlmal loolu tamit lii di dëgëral mazhabu hanafi yi rahmatullah alayhi yi wane ni ku juum ci julli euh, bu fekkente ne da ngaa juum ci julli ñaari sujjóot yi ngay sujjóot moom mooy baada salaam maanaam hanafi yi rahmatullah alayhi ñoom daa iman baada salaam la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy def bokk na ci li ñuy tegtaloo mooy hadith bu mel nii ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa sëlmal dafa dafa sëlmal ba pare waaye le fait que amul leneen lu mu def lu dul def nii toog rek daal di sujjóot baada salaam ñaari sujjóot loolu day tegtale ne maanaam amul woon maanaam ne dafa yokkoon ci julli gi ndax bu doon dafa wàññi ci julli gi dana indi la mu wàññi ba pare dooga sujjóot maanaam baada salaam gi loolu kon lii day tegtale ne maanaam kon xadis bi bokkut ak xadis Zul Yarayni bi maanaam euh, loolu ñu fàttaliwaat ko maanaam mu daan ne euh, bi nga xamante ne moom la wax ne euh, moom la julli. ñaari ma ma maanaam mu daal di sëlmal man su ma topp sallama mu sëlmal ah. maanaam lool tamit dañ ci day lii tamit day dëgëral ndax euh, xam nga mazhab Hanafi rahmatullah ñu mu mu gaaw insha Allah den den ci gën a ñëw ci teqantal mazhab Hanafi yi rahmatullah moom mooy ñoom ñaari rakka ñoom loo mën a da ngaa juum ndax da ngaa wàññi woon wala da ngaa ci biir julli loo mën a lu mën a xew ñoom baada salam ngay sëlmal ngay def ah mazhab ñoom ak lu mën a xew ñoom qabla salaam ngay def nu juumte gi demee qabla salaam ngay def bu dee mazhab bi nga xamante ne moom mooy mazhabu euh, euh, Hanaabila rahmatullahi alayhim ñoom ñaari bërëb yi mu ñëwee ci ñu def baa ba'da salaam ñaari bërëb yooyu rek la ñu def ba'da salaam voilà ñaari bërëb yooyu kese la ñu def ba'da salaam te loolu daañu ci ñëw insha allahu taala mooy yokk julli gi parce que maanaam bi bi bi mu. Euh, euh, waaw maanaam daal ñaar yooyu ngay def baada salaam yi nga xam ne da yokkute daf ci am comme bii nii ak ak ak ak beneen xadis bi dinañ ci ñëw insha allah amma bi nga xamante ne ñoom ñooy sinon bu dul loolu qabla salaam ngay def amul leneen ñi nga xamante ne ñoom ñooy Maliki rahmatullah ñoom dañoo teqale maanaam dañuy xool bu fekkente ne ci julli gi dama cee wàññi ci laay def qabla salaam bu dee dama la yokk ma def ba'da salaam maanaam ñoom ñëpp euh, kon ñoom dañoo wuute complètement maanaam mais mazhabu hanafi rahmatullahi alayhi mais daañ ñëw ci yeneen i yoo xam ne day tekkale ne ba qabla salaam it am na insha allahu taala te loolu day tekkale ne maanaam ala kulli haal buñ doon xool li gën a ci biir loolu mooy mazhab maliki rahmatullahi alayhi ngir tekkale gi nga xam ne moom lañ tekkale diggante yokk gi ak wàññi gi ndax dañoo xool ne hadith yi wax qabla salaam moo yi nga xam ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa wàññi woon yi wax ba'da salaam mooy yi nga xam ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa yokkoon maanaam di daal di boole hadith yi nga xam ne ñoom ñooy Eh, Hanafi yi rahmatullahi alayhim ñoom dañ ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam def da salaam yooyu noonu moom mooy yi mujjee def kon yooyu la ñuy jàpp amma ñi nga xam ne ñooy Shafi'i rahmatullahi dañoo jàpp ne hadith yi xam ne moom la a dëgër loolu moom moo tax yooyu la ñuy jàpp maanaam kon kenn ku da ngaa xool li nga xamante ne noonu nga teqale mbir mi waaye nag eh, mu ne inna waaye qaala dafa ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon maanaam ba mu sëlmalee salla maanaam maanaam kon su ma toog sëlmal sallama musalmal loolu tamit day dëgëral mazhabu jumhur te moom mooy xanafiye euh, yi ak saafiye yi ak xanaabila rahmatullah ndax ñoom dañoo jàpp ne sujjóot yi ginnaaw ñaari sujjóot yi qabla salaam wala ba'da salaam amatul sëlmal amatul taaya maanaam boo xësee ba sujjóot ñaari sujjóot yu soo paree loo taaya da ngay sëlmal directement voilà te loolu moom mooy xadiis yi dëgër yëpp loolu la ñu indi maanaam waxaatuñu wa moo tax al-Hafiz Ibn Abdul Barr rahimahullah ànd ak maanaam ci fuqaha Maliki yu mag yi rahmatullahi alayhi la bokk te lu ci ëpp day dëgëral mazhab Maliki rahmatullahi alayhi euh, moom ci boppam dëgëral nañ jàpp nee a ah wax dëgg yàlla ñaari xadis yi ñëw ci di wax naan dañuy taaya ginnaaw loolu xadis yooyu mu wérul maanaam kon euh, ne bu ñu sujootee toog sujootaat toog amul taayawaat ah yooyu xadis yu wér yëpp benn indiw voilà loolu day dëgëral mazhabu jumhur ah, ci buntu bi ah, rahmatullah alal jamii mu ne ah, voilà ginnaaw bi nga toogee déedéet ci biir sujjóot gi <laughs> ci biir sujjóot gi li ñuy wax ci yeneen sujjóot yi nga wax subhaana rabbiyal aala subhaana rabbiyal aala wa bihamdihi et cetera mais mais bu gaaw sujjóot taxaw sujjóota toogaat sëlmu jeex na dégg nga <laughs> dégg nga mu ne kon nag mu ne waaye ba mu noppee fa lamma ba nga xamante ne aqbala eh, jublu na alaynaa ci ñun bi waji ci xar kanam gu xar kanam gu tedd googu sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na innahu li wér wóor mooy ne law xadasa su xewoon fi salaati ci julli shay'un dara la nabba'tukum gin naa ni kon doon na leen xabaare bi ci moom maanaam lii de day tegtale ne euh, comme li qaa'ida bi wax la yajuuzu ta'xiirul bayaani an waqtil haaja maanaam du dagan mukk Yonent bi sallallahu alayhi wasallam am mbir mu xew fekk ne daf ko war a leeral te le mu daal di ko yéexe te leeralu loolu bu Yonent bi du doxale noonu sallallahu alayhi wasallam moo lépp mu noppi ci te te ka bu boobaa loolu la muy euh, mbir mi nii lu ñu wax ci kanamam te waxut ne du noonu noona la maanaam te tamit bu acte wàccee yeneen bi sallallahu alayhi da koy leeral ci kaw loolu ci la ñuy xamee ne amul benn acte bu ñu bu ñu war lu dul ne yeneen bi sallallahu wax nañu ko balaa mu fi jóge ngir ne moom du yéexi benn mbir boo xam ne war naa am te nit ñi war koo xam mu mu def mu voilà te te jógewu fi mu mu mu mu mu mu làqu te te te jàngal loo sallallahu alayhi wasallam mu ne walakin waaye nag innama li am ba mooy ana man basharun la mislukum gumel kum yéen maanaam li muy wax waxoon nañ ko moom mooy aadama yéegi wàllu boobu nga xam ne mooy doo le mu nekk doomu aadama maanaam jëmm jooju ak meloo dafay am mbir yoo xamante ne moom nekk doomu aadama lëkkaloo mooy lu mooy lu di xiif di euh, di am di di feebar di et cetera maanaam gane àdduna jékki-jékki tamit làqu loolu maanaam doomu aadama moo waral loolu ba pare di soxla euh, di di am ay aajo di ko faj ak yu mel noonu allah naka noonu euh, bokk na ci nga xamante ne tamit moom la waral mooy lu deme ne que nii mooy an saa damay fàtte kamaatan saw na kéem yéen ni ngeen di fàtte waaye li nga xamante ne moom moo dagal mu ñu fàtte ko yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ak yeneen bi yàlla sallallahu fàtte ko mooy loo xamante ne ajuwul ci wàllu euh, risaala gi ak nubuwwa gi lépp loo xamante ne ajuwul ci wàllu diini gi nga xam ne dañ ko war a xam ne dañ ko war a jàngale loolu yeneen bi sallallahu alayhi du ko fàtte. lu aju ci loolu rek lu aju ci loolu yent bi du ko fàtte sallallahu alayhi wasallam li muy fàtte li mu mën a fàtte mooy lu ajuwul ci loolu loolu moom ngir ne doomu aadama loolu dafa bokk ci ay mbiram ndax bu dul woon fàtte ndax fàtte ngëneel bu mag da cee parce que masalan tey bu dul woon fàtte yàlla bi yàlla yërmandim bu mag moo tax mu mu mu def ñu ñun nit ñuy fàtte parce que buñ dul buñ dul woon fàtte masalan tey euh, imaginer léegi rek nit ki dund yenn problème yi wala yenn naqar wala yenn xat su dul woon mbir mi nit maanaam da koy sentir comme ni mu ko doon sentir moment boobu maanaam loolu te te te le fait ñuy fàtte loolu ngëneel bu rëy la nit ki noonu nit ki tamit bu fekkoon te su defee bàkkaar fu mu tollu affaire bi da koy ante maanaam ngir ne du fàtte loolu day nekk loo xamante ne day metti ci moom day day tar. ak yeneen ak yeneen ak yeneen le fait que ñuy fàtte moo tax tamit nga gis tey jigéen di mën di jur doom juraat doom parce que moment bi muy wasin doom bu njëkk bi ni muy méttee bu doon du ko fàtte dootul amaat beneen doom maanaam ak yeneen ak yeneen donc yooy yëpp euh, kon ci la xamee ne maanaam fàtte dafa bokk ci ci ci ci ci ngëneeli doomu aadama yi ci bunt boobu nag loolu mën naa daal yeneen tamit sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam bunt métit gi buntu et cetera ak yu mel noonu ak comme masala fii nii nga xamante ne euh, moo tax euh, fàtte fii fii nii masala fii nii boo xoolee bu dee ci hadith lul yaree bi daf ni lam an fàttewuma parce que bañ ko ko laajee mu ne lam an sax wala lam ankus fàttewuma te wàññiwuma mais boobu mooy wàññi bi daal ci ñëw insha allah loolu dàq gi mu dàq fàtte googu ak dàq ak saxal gi mu saxal fàtte gi du benn maanaam euh, wuute wuñ ngir ne fii day leeral rek ne maanaam day wane ne maanaam fàttewu waaye yàllaa ma fàtteloo te fàtte gi ma yàlla fàtteloo ngir acte bii mën a sax la ngir ngeen mën a xam bu leen lii dalee nan ngeen di def la waaye du ne dama fàtte am na mbir yoo xamante ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam du dagan ci moom fàtte di ko di ko ci gaaral waaye nag yeneen borom bi subhaanahu wa day def mbir mi xew ngir mu mën a jàngal nit ñi nan la mbir mi war a mën a demee moo tax mu ne fa iza nasi loolu moo tax mu man ak maanaam nit la comme yéen ci biir ci buntu boobu comme ni ko alquran waxe qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya waa wax leen ne man day nekkuma leneen lu dul nit comme yéen waaye nag dañ ma wax voilà xam ngeen ni moo tax bashariye boobu maanaam muy aadama yetu googu mooy matale gi nga xam te ne moom la matale lépp te Euh, ngir ne moom aadama mooy ki nga xamante ne moom la borom subhaanahu wa ta'aala tënk ci moom mboolem turam yi ak meloom mi comme ni mu ko waxee allama aadama al asmaa kullahaa dafa xamal maam aadama maanaam turam yëpp mboolem lu am turu yàlla yëpp melo yëpp da koo tënk ci moom aadama mu daal loolu tax euh, bu dee yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam côté la amee loolu waaye am na lu ëpp comme li Imam Busayri wax ko radiyallahu anhu laka zaatul ulumi min aalamil ghaybi wa min haali aadama asmaa'u yow la tur maanaam jëmmi xam-xam yi alors que moom aadama turu la am yow nag jëmmi nga am ci aalamul ghaybi maanaam maam du dara lu dul euh, feeñu waayu baatinu yenente bi sallallahu alayhi wasallam nekk baatinu feeñu waayu moom aadama yeneen bi sallallahu alayhi mooy baatin bi moom aadama di zahir bi loolu tax yeneen bi sallallahu alayhi di feeñ ci adduna bii ci ci zahiram bii ànd ak loolu mi ngi tënkaale baatinam moo tax mu ne minute laa kom yéen comme ci zahir waaye nag yu xaati lay yem mooy ci baatin maanaam dama yor beneen baatin bu bokkut ak yéen seen bos damaa nekk keneen ku bokkut ak yéen am na nag mbir yu ñuy bokk mooy loolu lii jëmmi nit ki waral voilà di yëg métit di mën a gis xam lu lu neex ak lu naqari ak di mën a ak yeneen yi nga xamante ni jëmmi nit moo ko di mën a di waral di soxla di lekk a naan di xiir ak yooyu ah, di aajowoo di am ay soxla di ko di war koo faj di feebar ak di wér yooyu noonu yëfi nit yooyu loolu daf may dal mais su ma dalee ci biti comme yéen ba tey du duñu benn ndax man na ma koy dundee ci biir bokkut ak yéen ni ngeen koy dundee ci biti duñu benn moo tax fàtteeg yeneen bi sallallahu alayhi ak suñuy fàtte ñun du benn ah. ñun suñu fàtte dara ajuwu ci fàtteeg yeneen bi sallallahu alayhi ay actes diini moo cay juddoo kon bokkuñu fàtte loolu beneen mbir la boo xam ne mat naa bàyyi xel. dégg nga euh, kon moo tax euh, mu ne fa iza nasitu su ma fàttee nag kon fa zakkiruni na ngeen ma fàttali wa iza shakkasu waaye nag léegi nag mu daal di wax ne kon man su ma fàttee fàttali leen maanaam wax leen fàttali leen ngir ni dafa am lu ca lu ca war te loolu day tegtale ne sahaaba yi radiyallahu anhum borom subhaanahu wa ta'ala moo leen tànn ngir ñu war a mën a jouer rôle boobu ci wetu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam te loolu day tegtale ne sahaaba yi ci sallallahu alayhi wa sallam ci baatin ci yeneen bi lañ bokk moo tax bu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla dafa jël ni dafa tànn génération yi waaye jël génération bi gën ci génération yi mu boole leen man voilà donc mu boole leen ak man sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa iza shakka nag léegi nag muy wax wa iza su fekkente ne shakka dafa sikki sàkk ahadukum kenn ci yéen fii salaat ci julli fal yataharra na daa jéem a maanaam na jéem a dabu ak sawaaba la jub euh, su sikki sàkka nga sikki mooy ñaari mbir yi amul benn bu ci noor juum naa wala juumuma def naa ñaari rakka laa julli wala ñetti rakka ñaar la wala ñett bu fekkente ne ñaar bi mu ëpp doole ci man waaye ñette am na possibilité te amul benn bu ma choix jël décision choix bi loolu la ñu tuddee zone njort amma ghalabatu zann mooy njortu gi bu demee ba foor lool loolu moom moo yaqin ñoo nuroo loolu nag moo tax euh, bu waxoolee Shafi'i rahmatullahi alayhi ñoom dañoo jàpp ne ghalabatu zanni googu fii du doy il faut que mu wóor la nga dem ba ni ah fal yataharra sawab mooy ma ne ah naa xool lan mu wóor dëgg-dëgg ma def loolu te bu boobaa al yaqinu la yuzalu bi shakk li ñuy jëfandikoo mooy ne ñaar la wala ñett damay daal di tàmbali jël ñett day jël ñaar ngir ne moo wóoru ñett bi moo wóorugul boo waree fuqaha Hanafi yi rahmatullahi alayhi masalan te loolu te loolu wax moom la jumhur wax Maliki yi Hanabila rahmatullah sauf que Shafi'i dañ ci gën a insister amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha Hanafi yi rahmatullah alayhi ñoom dañoo jëfandikoo hadith bi te loolu lay la ci ñoom mooy lan ñoom yeneen saa xam li mu wax ne fal yataharra sawaba da ngay njëkk dabu jub lu baax lu jubli ba pare masalan tey man naa ne bu may julli te loolu am na ci xanaa bi lay ñu ko tànn rahmatullah ñu bari mooy ne tey su may julli damay xalaat ne euh, ñaar la wala ñett mais ma ne mais non man dama daan def su ma taree ñaareelu rakka bi tout tam temps suuratul Ikhlaas lay tare est-ce que tari naa suuratul Ikhlaas ah, tari naa ko léegi maa ngi koy doog a tari kon kon ci rakka laa ne par exemple wala su ma daan nekk ñetteelu rakka. Euh, boobu par exemple damay gis ne rukkoo bu njëkk rukkoo bi dama daan def fukki tasbih sabbal yi fukki yoon laa ko daan def te def naa ko kon ci ñetteelu rakka maanaam loolu ak ak yu mel loolu maanaam nga jiima dam wala wala nga ni bi ma tollee ci ñaareelu rakka bi événement baa nga am xew na te teg naa ci beneen rakka kon maa ngi ci ñetteel bi maanaam ngay ngay ngay ngay daboo noonu masalan tey bu fekkente ne damaa tàmm euh, am maanaam euh, am maanaam xool daal li nga xamante ne ay mbir la yoo xamante ne xëy na day lëkkaloo ak say habitude wala day lëkkaloo ak benn mbir mu xew ci biir julli bi masalan euh, bi nga tollee ci ñaareel rakka bi daa am xale bu yuuxu masalan nga dégg ko xam nga ni loolu ci ñaareel bi la amee yoon kon nag bii ma nekk ni ñetteel la maanaam ak yu mel noonu yooyu nga xam ne maanaam doo ko wala boog nga ne bi ma tollee ci ñaara rakka bi maa ngi doon teewlu maanaa sàngam ci saar sàngam wala maa ngi doon teewlu maanaa sàngam bi may sabbal wala yu mel noonu kon ci ñetteel bi laa ne wala boog loolu defuma ko ci lii maanaam daal nga xool noo ko nattalee noo ko mën a jàppe loolu moom mooy kon jariñ ne maanaam mooy nga jéem damu dëgg bi ba pare après bu amee loolu noot ci yow nag loolu ngay jàpp loolu ngay jàpp nga daal di ci loolu su te ne nag def nga jiw nga def loolu te amul dara lu noot ci ngay doog a delloo ci nombre ci nombre rakka bi gën a tuuti loolu mooy wax Hanafi yi te loolu dafa dëgër ndax hadith bi dafa ne fal yataharra sawaab loolu la njëkk wax après mu ne fal yutimma te na matal alayhi ci moom summa topp luy luy sallima mu luy sallim mu sëlmal maanaam bu boobaa mu da fa witti ma mu mottali maanaam bu boobaa après nag nga daal di mottali li ci def soo ji soo xamee ni par exemple fii ah kon nag ma ñaar ñett am na mbir bu may indice bu may wan ne maa ngi ci ñetteelu rakka bi kon ci loolu lay continuer après mu sëlmal su fekkente ne damaa aw ma nag indice bu boobaa ci laay doog a dellu ci nombre bi gën a tuuti après ma doog a dem mottali après ma doog a sëlmal suuf ma topp nag ak lu mënti xew ci ña situation yi yëpp su fekkente ne euh, bi ma amee indice bi damaa mujj dellu ci yaqin ci lu wóor <coughs> bu dee ginnaaw indice bi damaa mujj dellu ci lu wóor bu boobaa damay daal mottali euh, damay daal xam ne léegi amaat naa lu ma wóor si ki gi yëpp dem na boobaa du am sujjóot mais su fekkente ne damaa am indice bi mais indice bi dafa ma tegtal rek ci ne lii moo gën a noot ba tey ci xalabatu zanne laa toll boobaa du tere muy sujjóot parce que génn gu ma ci sikki sàkk gi dégg nga ah, ma topp nag kon yas judu mu daal di sujjóot sajjata tey ni ñaari sujjóot maanaam ba tey nga gis ne waxul taaya bi te ñaari sujjóot yooyu loolu day tegtale euh, ne maanaam loolu day dëgëral maanaam moo tax ginnaaw bi mu ne su topp maanaam mooy ne kon euh, loolu day dëgëral li nga xam ne moom mooy mazhab Hanafi rahmatullahi alayhi ci ne baada salaam la ñuy sujjóot te sujjóot baada salaam mu am lu ñu leeral euh, fii du place am dinañ ci ñëw ci saxu masala yi aju ci ba ci ak saxu yëpp baabu saxu imaam al-Bukhari koo beral ay buntu yu bari ci loolu kese rahimahullah daan ci ñëw mais fii comme que hadith bi daf cee wax maanaam mooy ne njuumte googu ñuy wax maanaam jëm ci julli euh, il faut que ñu comprendre que ni. xabla salaam ak ba'da salaam yëpp boo ci def baax borom xam-xam yi ñu wuute mooy ndax qabla salaam moo gën wala ba'da salaam moo gën fii wala yooyu wala ndax di ko defee ci nii moo gën teqale comme imam comme Maalik rahmatullah nañ def ndax loolu moo gën waaw wala déet mais fépp fu ñu mën a def xabla salaam nga def ko ba'da salaam loolu yàqul julli gi mm-hmm. fu ñu war a def baada salaam nga def fa qabla salaam loolu loolu yàqul julli gi buntu boobu du buntu lan mooy farata ñu def ko buntu lan mooy gën ci ñu def ko fa la waaw maanaam tey nit ku waroon ko ah qabla salaam bi rek ci la la si julli gi yàqu na déedéet julli dafa bokk ci ay particularité mooy amul nu muy doxee ba ba ba ba ba mu yàqu fee comme ni fuqaha maliki di wax rahmatullahi alayhim ñoom ñoo waxee na maanaam mooy boo jullee benn maanaam di di dolli di dolli di dolli ba dolli ci lu tollook rakkay julli nga maanaam tey ngay julli tisbaar masalan nen ay dafay jiw est-ce que yokk na xaaral ma def ni moo gën a war di yokk ba yokk lu mat ñeenti rakka ci biir julli gi bu boobaa julli gi day daal di mujj a yàqu euh, mais fii am na benn yeneeni masala yoo xamante am nañ fi yoo xamante ne insha Allah ci mooy masala juum wax ci biir julli ndax xam ngeen dafa wax ne yonent bi sallallahu bañ ne ko ndax da def ni mu ne lan moo xew et cetera te fekk julli gi matagutoon et cetera ak yu mel noonu yooyu yëpp wax ci biir julli gi ak yooyu ndax dana yàqu boo juumee wax boo juumul wax yooyu yëpp insha allah taala dañ ko ñëw ci buntam euh, gën ko faa leerale ak masala yooyu insha allahu taala hadith bi imam al-Bukhari taala dina ko indi euh, waat hadith numéro 404 amaan na sax ñu gis ko foofu insha allah buñ ca yegsee ñu gis masala boobu foofu noonu euh, te ci buntu boobu foofu noonu dinañ gis ne julli gi euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf koo dafa maanaam daf koo daf ci yokkoon te foofu dina gën a leer da julli tisbaar la wax au lieu mu julli ñeenti rakka mu julli juróomi rakka mooy suñu jëmm xadis bii la daan bi gis insha allah indi na ko xadis numéro 1226 xadis euh, numéro six mille six cent soixante et un maanaam ci hmm, baabu ma jaa fi sahwi maanaam ci buntu yooyu nga xam te ne loolu dina ko indi foofu insha allahu taala ak xadis numéro kon euh, six mille six cent soixante euh, six mille six cent soixante onze ak sept mille deux cent quarante neuf imaamu Muslim rahimahullahu taala indi na ko xad ci lu maanaam indi na ko juróom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 mooy euh, imam bi ni mu taxawee dana def ak wërgal maanaam imam bi bu taxawee ni moom day def benn genre du mu taxaw ñeneen ñi ci def ñu kenn ku ci nekk def benn demi cercle ñu def demi cercle ñu taxaw jigéen ñi nekk ci ginnaaw def demi cercle maanaam bu ñu defee demi cercle boobu léegi dañuy daal di soppeeku complètement ndax euh, ñu nekkee madinatul munawwara ala saakini afdal salaam buñ jubloo baytul maqdis kaaba gi seen ginnaaw lay nekkee bu boobaa imam bi moo tax imam bi dafa dafa dafa def ni def demi-cercle ñëpp defandoo demi-cercle ñoom ñëpp ñu daal di taxawandoo sa sàppe yi nekkaat benn imam bi nekkaat ci kanam wallahu ta'ala a'lam besoin de la direction pendant la prière. Et on s'en rend pendant la prière, on a dit pour les tomours, on peut changer pendant la prière. Mm -hmm. euh, pour, et c'est ça le plus recevable. Mm -hmm. Mais par contre, si on s'en après la prière, voilà, après la prière, Saf On a dit on refait. waaw ñoom dañ koy defaat te loolu daañu ci ñëw insha allah waaw eh, mais ñeneen ñi des ñëpp dañ dañ jàpp ne doo defaat ñi des ñëpp dañoo jàpp ne doo ko defaat ah, parce que xoolal euh, bu ñu xoolee waa masjidul xibla tey ni parti bi ñu def te juumoon ci julli gi ci xibla bi maanaam parti boobu dafa bokk ci biir julli gi partie boobu dafa bokk ci biir julli te bi ñu xamee ne ndekete xibla bi du foofu dañoo wëlbatiku nekk beneen xibla maanaam féeti léegi fii xibla bi dëgg-dëgg ndax taxawaayu le fait que ñoom ñu fàtte woon ne maanaam xamuñu woon ne fii mooy xibla loolu day taxaw taxawaayu ku jublu fenn fekk jublu jéem ngaa jublu xibla waaye da ngaa juum maanaam mook loolu ñoo nuroo moo tax parce que acte bi wàcc na ba pare kon léegi foofu dootul xibla moo tax ñaari acte yooyu nuroo moom ñoom ni ñu defoon moom ak ki nga xamante ne dafa jàpp ne dafa war a jublu xibla foofu nag jublu feneen ndekete foofa do xibla mu daal di koy fàttaliku ñoom ñaar ñoo nuroo acte loolu moo tax ñoom bu ñu fàttalikoo dem tourner dañuy daal di am acte yi ki nga xamante ne maanaam daal di jublu xib maanaam euh, dañuy daal di euh, euh, maanaam genn wàllu julli boobu ñu julli te fekkoon ne fañ jublu du noona dañoo juumoon ci xibla bi genn wàll googu noonu bu doon ne julli gi baaxul kon dañuy reprendre julli gi mais duñ continuer la ñuy jullee te ginnaaw loolu yonent bi sallallahu alayhi ci lool na leen bàyyi te ñoom ñëpp xamoon nañ ni doon la demee kenn waxu leen ne leen reprendre leen julli gi loolu mooy tegtale ne kon képp koo xamante ne dafa fàtte julli dafa fàtte xibla bi mën naa daal di julli noonu am ba pare am na xadiis yu ko nga xam ne dañuy julli dañoo juum julli saxaaba yi ndege dafa jublu du xibla am na tamit ci yeneen riwaaya mooy ne guddi la woon waaye bañ ñëwee wax ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam parce que dañoo nekkoon ci tukki wax ko yenente bi sallallahu def wasallam ñu leen amul maanaam dara waru leen maanaam ndax ni ngeen jullee noonu baax na wallahu Mohamed ibn Abdurrahman au moment où c'était Mohamed ibn Abdurrahman ibn Awf. Hadith numéro euh, euh, euh, imam maanaam ibn Sawban bi parce que imam. parce que moom moo solo ci Seydina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala amul bokkut ak Muhammad ibn Abdurrahman ibn Nawfal moom parce ñoom ñaar rek imam maam Seydina imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala te d'ailleurs loolu lu mat a bàyyi xel la imam al-Bukhari fii rek la solowee xadiisam mu jëlee ko ci Seydina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu amma ñeneen ñi ci def euh, moom Muhammad ibn Abdurrahman euh, ibn Nawfal kooku imam al-Bukhari solowul ci moom solowul xadiisam solowul xadisam bi du kon boobaa dañuy xam ne du moom yow ah dëkk yi. waaw. non non ah. Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'd ibn waaw waaw waaw moom loolu la jaawale waaw Ibrahim ibn Sa'd ibn Abdurrahman ibn Awf mais du Muhammad de. non mais c'était deux doomu kan. Ibn Abdurrahman ibn Awf. On n'a pas dit que c'était Ibrahim et son frère Muhammad. mais mais non Abu Salama Abu Abu Abu Abu euh, naka la tuddati ki bokk ci fuqaha sab'a yi te ah. Abu Salama waaw Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf. waaw mais waaw du du benn tuddul Muhammad ah, ah, non non. Et la première question, juste parce que là, à la fin, on a dit hein? si, euh, par exemple, euh, si on a des euh, dans la prière, si par des indices on arrive à se retrouver, mm-hmm. on prend ça comme juste et on continue. Voilà. Ça, c'est clair. Après, on a dit, si on a des douces, on prend toujours le plus petit. Ensuite, on, on, on achève et ensuite, on va que ça. Voilà. Et la fin, on dit, mais les anafis, eux, ils, euh, euh, si jamais, dans le premier cas que j'ai cité, ils ont toujours des doutes, alors, à la fin, il faut quand même garder cela. waaw maanaam mooy oui mais du coup, qui double, ma question c'est si double Giroud, normalement il passe au deuxième quart. Il passe à... Je vois pas comment ils peuvent rester au premier quart. Parce que le premier quart, c'est... J'ai des doutes, mais je trouve des indices. Mais ces indices me permettent de continuer. parce que ñoom dañoo jàpp ne xalabatu zanni nootu njort dafa am qaida bu ne xalabatu zanni kal muhaqqaq maanaam njort gu noot moom ak li wóor ñun tolloo ati parce que euh, buñ naan parce que li liiwut en fait que ni ñu sikki sàkk gi mënuñu koo jox dëgg ci kaw njort parce que njort moo ëpp doole sikki sàkk c'est-à-dire que sikki sàkk mooy ne ñaar yëpp ñoo tolloo njort moo ëpp doole sikki sàkk njort mooy lan mooy ne euh, conjecture une forte loolu mooy njort mooy opinion bi dafa am doole ci mbir mi donte mënoo cee dogu à cent pour cent mais mbir mi jàpp nga ni lii la doon maanaam tey fi mu toll ñu la ne woon benn rek nga ci mën a tànn boobu ngay tànn parce que yow loolu moo gën a dal sa xel moo gën a moo ëpp doole ci sam xel loolu moom mooy zann maanaam ñu demee tey kay tey par exemple ñu ne la jëlal benn bu ci nekk nga jox ko pourcentage da nga naan ah ah, ah euh, euh, possibilité numéro un nga ne soixante quinze pour cent possibilité numéro deux vingt cinq pour cent loolu moom mooy léegi yaa ngi ci zann njort te ah, diine ji dafa aju ci njort ajuwul ci yaqin c'est-à-dire que bu ñuy jaamu yàlla ci njort lañ koy jaamu jaamuwuñ ko ci yaqin loolu mooy lan daanaka masala yi ñu gis yu ci ëpp buñ naan la borom xam-xam yi wuute nañ ci ci loolu la teg parce que bu doon yaqin la lu leer la lu wóor la amul dara luñ ci sikki sàkk borom moo xam yi duñ ci wute rahmatullah alayhi te euh, nit ki comme masalan exemple qibla bii ñuy wax ni tey bu ma jubloo qibla di julli amul dara lu ma wax ne xaqiqatan maa ngi dal sama jëmm yi teg ko ci kaw kaaba gi comme ni ko Alxuraan anoone dëgg mais comme que xam naa ni côté bii la njort boobu moo am doole ci man mi ngi mel tey bu ma doon jublu bu ma toogoon ne euh, parce que mën naa juum léeg-léeg nga gis nit ku tuxu jàpp ne jël bu solam xool ji ma xool jant bi def moyens yi muy def yëpp pour mën a xàmmee xam la juum ci ni mu ko atteewee julli mhm. ci ay at doo ko bàyyi xel ne maanaam benn bés kenn dafay ñëw rek daal di ko noo da nga juum mu xool xool xool gis ne effectivement dafa juumoon mais julleem yooyu baax nañ parce que namu ko daf koo parce que diine gi day tegu ci njort tey bu ma doon jàpp ma daal jàpp ma juum fàtte benn loxo bi ma raxas ma wala ma fàtte masaa sama bopp bi ma dem ba sama cër yëpp woo xàmmeetu ma munuma dama naan ci njort gi maanaam njort googu pourtant ci njort googu ma ma ma ma tegu ci laa ci laa jullee ci laa defee lépp te sama jàpp di baax. et cetera et cetera parce que jaamu yàlla day tegu ci kaw njort hatta qaa'ida bi naan al yaqiinu laa lu wóor sikki du ko dindi boo ko xoolee dëgg kon dañuy daal di dellu ci njort que bu fekkente ne dafa am lu ma wóor mooy sama njàpp amoon naa njàpp ma jekki-jekki di sikki sàkk ndax sama njàpp toj na tey bu fekkente ne dama continuer dama continuer ci di julli ànd ak ne a ngi doon sikki saako ndax sama njàpp toj na wala déet li muy tekki mooy damaa aju ci njort loolu lay tekki parce que ba tey dut bi am na bu bu dut amee rek mooy tekki tekki mooy tekki ne li ma mujjee jàpp saxal ko loolu ci xalabatu zanni la tegu ci ndox njort gu noot la tegu tegootul ci yaqin waaye comme yaqin moo ko jiitu woon moo tax ñu jox ko doole lu wóor certitude moo ko jiitu woon moo tax ñu jox ko doole et cetera yooyu maanaa yooyu yëpp la xam Hanafi bàyyi xel rahmatullah alayhim ngir mën a wax lii nga xam ne moom lañ wax ànd ak ne xadis bi loolu la wax fal yataharra sawaab la nga xamante ne moom mooy li jub bu boobaa te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax ne waxul ne euh, euh, boo boo boo diiree li gën a jub mais boo ko xasee ba diir kay parce que ba taxar yi mooy maa ngi jéem a te lu gën a diir lu gën a dëgër maa ngi jéem a sàmmanteeg li gën a dëgër loolu mooy ginnaaw gi kon maa ngi ci xalabatu sànn am maa Shafi'i rahmatullah am ñoom dañoo jàpp ne déedéet mbir mi fokk rek yaqin am ci loolu moom moo indi teqale bi mais ñoom maanaam li ma lay wax nii mooy logique bi ñu demee te loolu tamit lu lu lu mata bàyyi xel la ci buntu boobu xam nga xam comprendre nga wala déet.

Il a le cas où j'ai des indices qui me à une certitude. Mhm. Donc là, j'ai pas besoin de faire de salam. Mhm. mm Et a le cas où je sais pas et du coup je prends le minimum, j'ajoute et je fais par salam. le troisième cas. et le troisième que j'ai pas compris. le troisième cas c'est de dire j'ai une certitude. non non awma certitude mais am naa ghalabatu zann am naa une forte une forte conjecture boo xamante ne ci loolu